الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس wa kaffa aydiya nnaasi ankum wa litakuuna aayatan lilmu'miniina wa yahdiyakum siraatan mustaqiiman wa uxraa lam taqdiruu alayhaa qad haata allaahu bihaa wa kaana allaahu alaa kulli shay'in qadiiraa ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم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 mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa li tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci kitaabu salaat wal jaami' as-sahiih bu imaam al imaam muhammad ibn ismaa'iil al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ni woon ci gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabun iza daxala baytan yusalli haythu shaa'a aw haythu umira wa la yatajassas buntu bi nga xam ne moom mooy wax ne nit ki su fekkente ne dafa dugg ci am ci ci kër wala nekk dafa nga xamante ne moom lay jullee mooy ndax dafay jullee fa ko soog waaw wala déet wala boog day nekk jullee fi nga xamante ne foofu lañ ko jox ndigal mu jullee fa te mu bañ a rëcc gisoon nañ ci hadith Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne mooy wane ni fi muy jullee moom mooy fi nga xam ne moom lañ ko jox ndigal ngir laaj di ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ne ko ayna tuhibbu an usalli laka min baytik ana fanti sa biir kër gi nga bëggoon mu daal di la fay jullee nee na fa ashartu lahu ila makanin fa kabbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa saffafna xalfa fa salla rak'atayn ma daal di koy junj ne ko bërëb bii de laa bëgg nga daal di koy jullee maanaam mu junj ko bërëb bi nga xamante ne moom laa bëgg mu jullee fa moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ñu daal di sappe ci ginnaawam daal di julli julli ñaari rakka bokk na ci bunt bi nga xamante ne tamit moom lañ gisoon ba tey te mu indiwaat ci xadis bi ci anam bi nga xam ne moom la gën a yaatoo moom mooy baabul masaajidi fil buyuti buntu bi nga xam ne moom mooy leeral ne kër yi jàkka yi nga xam ne ñoom nekki ci kër yi waxoon nañ ci jàkk yi nga xam ne nekk ci kër gi yoonal giñ ko yoonal wax indi woon na ci asaru sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari dafa wax ne ci biir jàkkaam di nekk ci biir këram julli mbooloo gisoon nañu ci riwaayat al-Kushmayhani fii jamaa la wax fii nag jamaa waaye li ëpp ci riwaayat yi fii masjidihi fii daarihi jamaatan la jamaatan la Ah, gisoon nañ kon hadith sayyidina Itbaan ibn Maalik bi ñu waxoon léegi radiyallahu ta'ala anhu maanaam bi nga xamante ne leeralal na ci ne maanaam ne maanaam eh, ne Yonent bi sallallahu alayhi wa dafa def jàkka maanaam dafa foofu mu jullee maanaam dafa njëkk a jullee ngir mu barkeel loo ko bu ko defee moom mu daal di koy jël jàppe ko jàkka bërëb boobu ci biir këram mu def ko jàkka su ko defee buy julli muy jullee foofa loolu tamit gisoon nañu ko ci suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci baabu tayammuni fi duxu fii duxulil masjidi wa ghayrihi buntu tayammun maanaam di tàmbalee ndeyjoor fii duxulil masjidi ci dugg jàkka wa ghayrihi ak leneen ah lii nag moom mooy li nga xamante ne moom baatu wa ghayrihi bi jotuñu ko woon a leeral ci suñu jotaay bi weesu maanaam moom mooy leneen kon maanaam li muy tekki moom mooy suy dugg ci bërëb boo xamante ne bërëbu barke la te fi nga jóge nekk bërëb bi nga xamante ne bërëb bi nga jëm moo ko gën a tedd gën koo barkeel bu boobaa ndeyjoor ngay tàmbalee su fekkente ne nag daf fay da nga fay génnee nga daal di eh, génnee maanaam nga nga tàmbalee càmmoñ bi masalan bu fekkente ne da ci biir da nekk ci biir néeg bi néeg bi moo gën a tedd ëtt bi bu boobaa néeg bi ngay booy génn booy dugg ci biir néeg bi dangay daal di duggee ndeyjoor su fekkente ne génnee ci néeg bi ngay daal di génnee eh, càmmoñ su fekkente ne nag da ngaa jóge ci ëtt bi di def ci mbedd mi dëkk kër gi moo gën a sedd mbedd mi bu boobaa da ngay daal di génne sa tànk ndeyjoor su fekkente ne dangay dugg ci euh, euh, wanag masalan nga ni maanaam nga nekk ci mbedd mi di dugg ci benn ci wanag mbedd wala boog nga jóg nekk ci biir kër gi dugg ci wanag nga daal di jiital sa tànk càmmoñ sooy génnee ci wanag bi comme moom bërëb bi ci def moo gën a tedd ci biir kër gi woowaa nga daal di koy duggee ak tànk li nga xam ne moom mooy tànk ndeyjoor noonu la naka noonu sooy dem ci marché bi ngay duggee tànk càmmoñ ndax euh, booy génn nga génnee tànk ndeyjoor maanaam noonu ngay toppee mbir mi ba ci euh, maanaam noonu la ci mboolem bërëb yi noonu ngay toppee gënalante gi nga xam ne moom la ñuy gënalante naka noonu bu fekkente ne nag da ngay génn kër gi ngir dem ci jàkka bu boobaa tànk ndeyjoor nga génnee ngir fa nga jëm moom moo tax donte da ngay dugg da ngay ne jaar ci mbedd mi waaye fa nga jëm moom moo tax bu boobaa te tànk ndeyjoor ngay génne nga daal di dem bu ko defee booy dugg ci jàkk di nga duggee te tamit tànk ndeyjoor naka noonu booy génn nga génnee tànk càmmoñ noonu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li aju woon ci boobu baat nga xamante ne ci jotaay bi weesu euh, dañ ko tëboon maanaam dañ koo tëboon euh, suñu subhaanallah maanaam gisuñu ko woon sax ñu ngi koy doon ñu ngi doon gis ah, ne tarjuma bi wa ghayrihi bi euh, ci la bokk. dégg nga loolu mu indi woon ci asaru sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafa dëppoo ak hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu al imam al hakim rahimahullahu solo ci mustadrakam gisoon nañ ci naka noonu hadith sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha mi nga xamante ne moom muttafaqun alayhi la te gisoon nañ ko naan kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu at-tayammun mastata'a fi sha'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi gi ne yenente bi sallallahu alayhi wa dafa baaxoo woon nekk koo xamante ne dafa soppoon di tàmbalee ndeyjoor lépp maanaam saa yu ko mënee ndeyjoor lay tàmbalee ci mboole mbiram yi ci laabam ci peñewam tak ci ak ci euh, euh, soldaalam euh, li aju woon ci hadith bi ci ëpp ci acte yi gisoon nañ ko bañ ko njëkkee gis loolu moom moo tax ci suñu jotaay bi weesu laajutoon ñu gën di ci gën di taxaw gisoon nañ ci bunt bi nga xam ne moom bunt bii nag moom ci la ñu tolloon ba tey mooy baabun hal tun hal tunbasu qubuuru mushrikil jaahiliyya wa yuttaxazu makaanuhaa wa yuttaxazu makaanuhaa masaajid mu ne ndax euh, danañu euh, jiqi li nga xam ne mooy bàmmeelu euh, yi yi firi bokkaalekat yi nga xam ne ñoom ñooy dund ci jamonoy ceddo ga te ñu jàppee seen bërëb ñu jàppee ko ay jàkka euh, ñu defal maanaam ñu tabax ci jàkka mu ne li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam la'ana allahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ne yàlla ne yahudi yi daal yàlla rëbb na leen ñoom lañ mooy sababu rëbb maanaam mu ne mooy ndax dañoo jàppe euh, maanaam bàmmeelu seen yeneen yi dañ koo def ay jàkka maanaam maanaam ay sujjóotukaay maanaam mooy bërëb bi nga xamante ne moom la ñuy sujjóotee te loolu leeraloon nañ ko mu ne wa mu indiwaat beneen mbir boo xamante ne day yeggale tarjuma bi mu ne wo maa yukrahu min as-salaati fil qubuur maanaam fii li mu waxoon di qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ la ne la qaa'ida la ci imam al-Bukhari rahimahullah maanaam nii mu ko waxee ni mooy ne hadith bi ni mu dikkee nii dina ko indiwaat fenn ci biir Sahih bi loolu lay tekki moom. Euh, mu ne euh, wa ma yukrahu min as-salati fil qubur mu ne ak li nga xamante ne moom la ñuy sib ci julli euh, ci biir bam ci biir euh, armée ci biir bàmmeel maanaam ci biir bàmmeel yi maanaam loolu tamit acte boobu gisoon nañ ko mu ne tamit mu ñindi asar sayyidina Abdullah sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon wax ak sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu fekk muy julli di jublu ci ak bàmmeel mu di ko joxoñ naan ko al-qabr al-qabr bàmmeel bi bàmmeel bi waaye nag digalu ko mu baamu julli gi loolu gisoon nañ ci ne masala bi nga xam ne moo ci gënoon a ràññeeku mooy julli ci biir bàmmeel wala boog julli ci biir yi armeel boobu euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko dinañ ko gën a gisaat insha allahu taala ci ne xanaa bi lay ñoom dañ koo xaraamal waaye ñi ci dañ ko yóbbu ci ci biir waaye euh, li nga xamante ne tamit moom mooy yatax loolu itam gisoon nañ ko suñu yotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna naka noonu tamit gisoon nañu attee yi nga xamante ne maanaam li hadith bi di tekki ak baatu masajid lan lay tekki ak masjid lan lay tekki ci euh, baat yi ak hadith bii nga xamante ne moom lañ indi indi woon nañ ci hadith indi woon na ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha muy wax ne sayyidat ummu habibata muy euh, sayyidat ummu habibata bint abi sufyan radiyallahu ta'ala anha nga xamante dafa jaamu woon euh, dafa dafa demoon bokkoon ti ñi nga xam ne ñoom ñoo gàddaayoon ba ci xabasa demoon ci yeneen maanaam euh, jamono yi euh, maanaam ci gàddaay gu njëkk ga ba foofu la moom ak borom këram nga xamante ne dafa tuuboon bu tuddoon Abdullah ibn Jahsh radiyallahu ta'ala anhu mu génn maanaam moom mu génn adduna foofa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam denc ko turam dëgg-dëgg mooy Ramla muy Ramla bint Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anha daafkantaxam nekkoon Ummu Habiba mooy kunyaam radiyallahu ta'ala anha an-Najashi radiyallahu anhu moom moo ko euh, moo ko joxoon li nga xam ne moom mooy euh, moo canam moom moo ko joxoon naka noonu euh, moom moo ko bi ñuy dellu tamit ci yeneen bi muy dem di euh, fekk ji borom këram sallallahu alayhi wa sallam itam moom moo ko euh, maanaam moo ko yoraloon léppam ba mu yegg ci jàmm wa mm, ba mu yegg jàmm naka noonu kon moom doomu Seydina Abu Sufyan radiyallahu ta'ala an fekk boobu tuubagul bokk na sax ci li nga xam ne moom la waa ahlu siyar yi di nettali mooy loolu bokk na ci li gën a tax Seydina Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu dugg ci l'islam euh, ba nga xamante ne moom dafa ne ah dëgg dëgg nag kii moom vraiment jàmbaar la ak ni ma ko noonu yëpp mu dem di ta sama doom di denc sama doom maanaam loolu lu rëy rëy la woon ci moom euh, ak sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha moom jot nañ ko gis gisoon nañ ay mbirum euh, lu bare bari Ah, moom sayyidat ah, sayyidat ah, Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha moom tamit ci soxna Yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam moom ginnaaw bi nga xam ne moom la sayyidina Abu Salama radiyallahu ta'ala anhu génne adduna ci la ko denc moom Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci soxnaam yi nga xamante ne ñoom la gënoon a maam ñoo gënoon a jege te it ñoom ñoo maanaam moo bokkoon ci soxna yi ëpp li nga xam ne moom lañ solo. ci ay hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha moo ëpp li mu solo ci hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne moom la mm, euh, solo euh, ci loolu war na tolloog trois cent quatre-vingts hadith loolu la imam Az-Zahabi indi ci moom rahimahullahu ta'ala waaye bu fekkente ne ci Musnad Baqi ibn Makhlad la am na ci trois cent soixante-dix-huit hadith yoo xamante ne treize yi fukki yi ak ñett muttafaqun alayhi la yoo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ci ñetti xadis imaam Muslim wéetoo ci fukki xadis ak ñett ci xadis sayyidat Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha al-Hafiz al ci Tuhfatul Ashraf bi nga xamante ne lay boole rek xadis yi te maanaam nekkuñu lu ñu baaxu cent cinquante huit xadis la indi ci moom radiyallahu ta'ala anha moom ñoom ñaar maanaam kon sayyidat ummu habiba ak sayyidat ummu salama radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñoo doon waxtaane li nga xam ne moom la ñu gis euh, mooy mooy zakarata kanisatan ra'aynaha bil habashati fiha tasawir maanaam gis nañu ay euh, ci euh, seen ci jàngu ba maanaam ca église ba da xam ne gis na ca Habasha bañ gis ca Habasha gis nañ fa ay ay ay ay ay ay ay ay ay tasawir maanaam maanaam yooyu buñ ko bu gisee nag loolu tax fa zakataali nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy tuddal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bokk na tamit ba tey ci liñ ciy jàngee mooy xam gi nga xamante ne maanaam mooy ne nit ki su fekkente ne dafay am yu muy gis ci dundam maanaam yoo xamante ne dafa jar maanaam yiimu loolu maanaam mu mu bàyyi ko xel wala boog mbir moo xamante ne xamu ko woon mi ngi koy doog a gis mu daal di koy bàyyi xel daal di gis taanu borom bi subhaanahu wa taala ci lool mu waral ci moom am jàngat ak bàyyi xel loola ngir ne borom bi subhaanahu wa taala ni mu wuutelee mbir yi ak ni mu euh, wuutelee euh, mbindeef yi ak ni nga xamante ne loolu la nit ñi wuutee ni ñuy xalaate ak ni ñuy doxale loolu yëpp mu am jàngat yi nga xamante ne moom la ciy jàngat bokk na ci li nga xamante ne moom lañ koy lañ ciy jàngee tamit mooy le fait que ñoom ñu ñëw nekk li ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tuddal ko ko loolu tamit day tax maanaam dafay waral ñu xam ne ndax ñoom ñaan ñëpp ña nga demoon nañ Habasha maanaam ñoom ñaar ñëpp demoon nañ Éthiopie ba ca ca ca ca ca jamono jooja maanaam loolu euh, tamit dafay wane ni ñoom ñu euh, le ñu tudd ci koo xamante ne moo moo gën a xam àtte bi loolu tamit mooy ne nit ki su gisee loo xamante ne xëy na xamu ko wala jaaxal na ko mu tudd ko ci kanamu ki nga xamante ne moom mooy ki nga xam ne moom boroom xam-xam bi la bu ko defee moom dana ko mën a wax àtte lan la li nga xam ne nag moom la yenente bi tontu sallallahu alayhi wa sallam te ñu gis ko ci suñu jotaay bi weesu te bi nga xam ne moom lay wax naan ñooñu day mu ne inna ulaika idha kana fihim ar-rajulu salihu fa mata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar fa ulaika shiraru al-khalqi ñi nga xam ne gaa yooyu day ñoo naka ñoom su fekkee dañoo baaxoo saa yoo xamante ne nit ku baax da nit ku sell dafa génn adduna ci ñoom ñu daal tabax ci kaw bàmmeelam fu ñuy sujjóote maanaam ñu nga xam ne ba pare teg tabax ko ba pare tabax ci statue te loolu noonu tabax ci statue yooyu mu ne moo tax ñooñu ñoo yées ci mbindeefu yàlla yawmal qiyaama ndax ñoom dañuy yor image ku yor diine goo xamante ne diine yi kuy wéetal yàlla la ndekete ña ngay bokkaale yàlla loolu moom boog moom loolu moo yéesati ki nga xamante ne moom day bokkaale te assumé na ko waaye kii nga xamante ne ba pare day jëfandikoo nit ñu baax ñi ak nit ñu sell ñi ngir mën a dugg ci xeetu bokkaale loolu tamit képp koo xamante ne maanaam loolu dañ ciy xamee ne euh, euh, euh, ne maanaam loolu bon gi mu bon waaye tamit niñ ciy xamee mooy lépp loo xam ne dafa jéng jëm ci bokkaale bon gi mu bon ba tax ñu bokk ci ñu yées ci ñu yàlla bind comme ki nga xamante ne tamit da masalan Euh, dafa am ab nitu yàlla bu mu ak bu bu mu xam ba noppi di jaare ci nitu yàlla boobu di bokkaale yàlla loolu nag li ko gën a garaaw encore te gën koo garaaw mooy dem ba ni kooku ci boppam mooy yàlla parce que ne nitu yàlla bi maanaam bokkaale ko ak yàlla loolu benn mbir la te loolu la ñuy def waaye li gën a garaaw encore mooy nga dem ba ni kooku moom ci boppam mooy yàlla benn mbir nga xamante ne moom lañ ci xame mooy ne bu nee ñu ñoo yées si ñu yàlla bind loolu li muy tekki mooy ñoom bokk nañ ci ñu yées ci ñu yàlla bind waaye euh, du maanaam ñeneen yi la yéeféer yi xeet yéeféer yëpp ñoom noonu lañ mel comme ni alquran wax inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi naari jahannama xaalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya ñi nga xamante ne ñoom ñooy weddi yàlla ci bokk ñoo weddi te bokk ci ahlul kitab maanaam ñoom waax ci ahlul kitaab lañ mais bi fi yeneen bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam gëmuñu ko dëggaluñu ko toppuñu ko ñooñu noonu ak ñi nga xamante ne ci bokkaale lañ mës a dëkk mësuñoo gëm benn yàlla ñooñu ñoom dañuy dem biir sawara te fa la ñuy sax béel fa te ñooñu ñoom ñoo yées ci ñu yàlla bind kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju woon ci euh, ba tey ci loolu beneen mbir bi nga xam ne moom lañ ciy jànge te tamit waxuñu ko ci suñu jotaay bi weesu moom mooy ne li ak li bon kooku duñ ko at natt ci xel rek waaye sharia moo koy tëral waaw euh, comme ni nga xam ne noonu la ko qaa'ida bi waxe inna diina buniya buniya ala naqli la bi muhaasabati al aqli diine ji dafa dañ koo tabax ci ak naqlu ci toxal waaye du rek maanaam nooy xool di caytoo sam xel naan lii logique na lii logiqueul lii jaadu na lii jaaduwul rek rek rek déedéet loolu moom euh, ak diine jotuñ dara loolu waaw maanaam euh, kon wala boog du loolu rek la ñu mën a tegee atte diini ji kon loolu euh, bokk na ci li nga xamante ne kon moom moo defoon ci li ñu waroon a jàngate ci suñu xadis euh, bi insha allahu taala xadis nga xamante ne bii nag dafay wax ne kon maanaam ni mu garaawe ñuy mën di def loolu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu gëm ni maanaam nit ñu sell ñi waruñu seen bàmmeel hadith bi loolu la jariñ maanaam seen bàmmeel mënuñu koo def sujjóotukaay maanaam naka noonu kon benn mënoo koo def ngir màggal leen maanaam mooy ne lu nit baax baax lu ab yenent baax baax wala mu nekk nitu yàlla munoo ñëw di ko sujjóotal loolu dafa xaram naka noonu sujjóot moo tax sujjóot rek maanaam sujjóotal nit ku mën a doon dafa xaram moo tax sayyidna Mu'adh radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne dafa xaram maanaam munu ma laa ni ko doon défini mooy bi mu ñëwee sujjóotal ko hadith mi ngi sunan Ibn Maaja rahimahullah dafa ñëw sujjóotal yeneen ci bi sallallahu alayhi wa mu ne ko mais looy def ni mu ne ko mais parce que man fa ma demoon ci yaajam yi euh, ci euh, Perse yi ñoom seen buur yi dañ leen di taxawal dañ leen di sujjóotal ma gis ne yow yaa ci gën a yelloo mu ne ko su amul kenn koo xamante ne dana dagan mu bu doon mindeef dagan na mu sujjóotal mindeef kon damay wax ne jigéen ñi nañuy suddootal seen jëkkër yi waaye comme loolu daganul moo tax du ma du ma ko digle maanaam kon loolu moom mooy tegtale ne euh, kon maanaam suddootal mbindeef ak ku mën a doon dafa xaram te loolu moom mooy euh, euh, loolu moom moo moom moo a bàyyi xel loolu nag bokkul ak lu ñuy tuddee takbirul yad maanaam fóon loxo waaye boo demee ba ne fóonuma loxo bi damay suddootal waa ji loolu bokkaale la bokkaale la bidaa la bu garaaw la comme li Seydi Hadji Malick wax la dara inna sujuda ala aydil mashayikh fa muslatun bid'atun qubhun fala tahini wala boog fala tahini maanaam ni nii nit ñi di sujjoot di sujjootee ci loolu lu bon la lu ñaaw la bidaa la dafa xaraam ba pare mu nekk bul nooyal wax ji nag fala tahini bu ko loolu moom mooy euh, Euh, ndax euh, maanaam euh, bon gi nga xamante ne moom la loola bon te xadis bi da koy tegtale ndax amul différence entre nit ki nga xamante ne parce que nitu yàlla bu génnee abdul ab yeneen ak nitu yàlla bu màgg am na fu mu yeggi ci màggaay mooy moo tax imam al-Bukhari rahimahullah loolu danoonu la leeralaale maanaam boobu itam maanaam am na ne moo tax mu indi xadis bi bi mu indi ci ci tarjuma bi li qawli nabi sallallahu alayhi wasallam moom foofu ku wuural anbiya la ci wax maanaam bam neelu yeneen yi waaye ci xadis bi fii ba bàmmeelu maanaam nit ñu sell ñi la wax maanaam nga gis ne euh, euh, kon nit dana am fu mu yegg ci màggaay foo xamante ne boo boo moom bu génnee àdduna euh, mu génn àdduna ak muy dund ñoo maanaam tey boo ñëwee li nga koy defal muy dund ak bu fekk génn àdduna amul dara luy wàññeeku ci moom day def jullit rek dama ñàkkee naaral jullit xorma bi mu am buy dund boobu même xorma boobu la am bu génnee àdduna. xorma bi du wàññeeku te du soppeeku maanaam loolu moom moo tax ci dee gënul maanaam ciy dund gënul ci dee maanaam léeg-léeg ñu bari dañuy def njuumte googu ci ci yu bari yu ñu bàyyi xam dañ naan comme kii dee na ba pare te kii mi ngi dund kon nangam ah déedéet ci dee bu dee moo dafa baax moo gën kii dund te bon maanaam loolu il faut que mu mu leer te ki nga xamante ne moom mooy ki dee euh, bu fekkente ne dafa baax. maanaam amul différence ci nga ñëw sujjóotal ko fekk mi ngi dund mi ngi dee wala nga sujjóotal ko fekk mi ngi dund d'ailleurs nga sujjóotal ko fekk mi ngi dund sax muy gën a garaaw muy muy gën a garaaw ndax maanaam bi nga xamante ne parce que dee ba pare kee dee moom dee na ba pare léegi am naa ci di dund nga sujjóotal ko moo gën a garaaw ka ngi maanaam bi ci lay gën a xóote voilà te loolu noonu kon moo tax yooyu yëpp mat naa bàyyi xel te beneen bi ci des moom mooy sujjóotal eh, yenent yi ale maanaam yeneen eh, ci bàmmeelu yenent yi alayhimu salaatu wassalaam mënee fu ko def eh, mënee fu koo def fu ñuy sujjóoti fu ñuy jullee te loolu benn daf leen di ñàkkal xorma niki noonu nit ñu baax ni ak maanaam mais bu fekkente nag ngir dëkkaale ak ñoom la maanaam nit ku baax a ngi nii génn na àdduna place biñ ñu ko rob ñu def fa jàkka ngir dëkkaale ngir barkeelu ci moom te jubluwuñ ci màggal ko ak jaamu ko loolu nag loolu euh, loolu yàqul dara comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim waxee comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu ak ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon et que su jootukaay li muy tekki tekkiwul jàkka comme maanaam fii ci hadith bi tekkiwul jàkka mais fu ñuy su joote la loolu lay tekki dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa Musaddad te moom mooy ibnu Musarhad Musarbal ibnu Mustawrad ibnu Murahbal Abul Hasan al Asadi al Basri rahimahullahu ta'ala mooy dakkantalam imaam Musaddad mi ngi génn adduna deux cent euh, vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rahmatullah alayhima dañoo solo ci moom te kenn doxul seen diggante maanaam seen sëriñ directement la te lu bare bari lañ solo ci moom comme niñ ko gisee woon imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom solo nañ ci moom waaye imam at-Tirmidhi benn hadith la solo ci moom imam an-Nasa'i ñaari hadith te dafa am ku dox seen diggante ak ñoom ñaar ñii moom mi ngi gane adduna ci euh, cent cinquantième année yi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Basri la kon qaala nee na haddathana Abdul Waaris moom tamit waa Basra la muy Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi Abu Ubaydata al-Anbari rahimahullahu ta'ala moom it waa Basra la rahimahullah euh, dégg nga euh, moo tax euh, ki nga xamante ne imam Shu'ba ta'ala daf doon wax naan xamul ku gën a dàq mokkal hadith euh, imam Abu Tayyah que abul que Abdul Waris Bini rahimahullahu ta'ala ta'ala mi ngi adduna cent deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom moom ay xadi mi euh, ngi génn adduna cent quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta ci kutubu sitta yëpp nag trois cent cinquante et un la ci am am na yuñ ci jot a romb euh, imam al-Bukhari mi ngi ci am quatre-vingt-seize xadis euh, moom bi muy génn adduna comme niñ ko gisee léegi mooy cent quatre-vingtième année bi tuuti ay weer rek ginnaaw imam Malik ak imam Hammad ibn Zayd rahmatullah alayhima ci la génn adduna rahimahullahu taala rahmatan wasi'a an Abi Tayyah uh, Abu Tayyah moom mooy Yazid ibn uh, ibn Humayd ad-Dabbi rahimahullahu taala dakkantana mu gën a siiwee ci Abu Tayyah al-Basri imam Shu'ba rahimahullahu nee na ba moom daal ñun Abu Tayyah lañ ko xam uh, Abu Hammad lañ ko xamee maanaam Abu Hammad waaye mooy dakkantalam waaye nag ba mu nekkee gone dañ ko daan wax Abu Tayyah ad-Dab'i rahimahullahu ta'ala bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ci siqaat taabi'i lañu bokk bokk ci seen imam yi nekk imam boo xam ne jaamukatu yàlla bu mag la muy siqatun sabt boo pare nekk tamit siqatun aadil nekk koo xamante ne ku jaamukatu yàlla bu mag la Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu di wax ne nit ku sell la te nit nit maanaam nit ku sell la kon comme niñ ko gisee léegi mi ngi génn àdduna 128e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi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 maanaam ne euh, waaye moom ban an najjaar najjaar bi tuddut noonu maanaam euh, dañ ko koy maanaam dàqantalam la laqabam la waaye mi ngi tudd Taymul Laat euh, Taymul Laat ibn Sa'labata ibn Amr ibn al-Jamuh moom noonu la tudd moom kon Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala nekk sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni koy xaadimu rasulullah ni koy tagga dàqantale Zul Uznayni moom Abu Hamza mooy ak kunyaam radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn mi ngi euh, gane adduna fukki at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mi ngi génn yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi dund ak moom fukki at moom muy yonent bi sallallahu alayhi wa di génn adduna ñaar fukki at la am maanaam ñaar fukki at yu mat sëkk la am amagutoon ñaar fukki at ak benn te bii nga xamante ne moom la yeneen Euh, maanaam ginnaaw gu dund na ba euh, euh, quatre-vingt-dixième année wala ba quatre ba ci quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy sahaaba bu mag boobu borom jara yu rëy ak ngëneel yu kawe radiyallahu taala anhu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp ñi jàngal ci sax ci sahaaba yi radiyallahu taala anhum naka noonu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ëpp lu ñu solo ci sa ci ay hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax solo na lu tolloog deux mille deux cent quatre-vingt-six hadith ci ay hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma muttafaqun alayhi muy yi nga xam ne imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhim na ñoom ñoo dëpp soloo ko ko mu ngi tolloog ci cent quatre-vingts hadith imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo ci quatre-vingts hadith imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix hadith ci hadith Malik radiyallahu taala anhu mu ne kon hadith bi waa Basara ñi ko soloo ñëpp waa Basara lañ beneen loolu loolu benn la beneen bi ci des mooy ci rubaiyaatul euh, euh, euh, imaamul Buxaari la bokk rahimahullah maanaam mooy ñeenti nit rek ñoo dox ci digganteem ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maam kon sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu nawo qaala nee na qadima dëgmal na ñëw na annabiyu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al madinati moom mooy madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam Ah, moom mooy ci gàddaay gi moom mooy bi ñu àndee ak Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu nee na fa a ah, ah, nazala mu daal di wàcc a'lal madina fi nga xam ne moom mooy fi gën a kawe ca madina fii hayyin ci koñ boo xam ne yuqaalu ñu nga wax lahum ñeel leen naan leen banu Amr ibn Awf maanaam ca koñ booba foofa la wàcce maanaam banu Amr ibn Awf ca madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam fa aqaama mu daal di taxaw annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fiihim ci ñoom arbaa asharat maanaam euh, fukk alba arbaa asharata fukk ak ñeent laylatan ci guddi maanaam kon fukk ñeenti fan def na ko foofu am muy dugg dëgg dëgg ci dëkk bi foofu nag ci banlieue bi maanaam ci banlieue bi foofu la ne euh, waaye duggagutoon dëgg-dëgg ci biir dëkk bi mu def fa fukki fan ak ñeent summa topp arsala mu daal di yabal ilaa banu najjaar ci waa banu najjaar waxoon nañ le banu najjaar maanaam ñoom ñi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ñi gën ci ansaar ñoom ñooy waa Banu Najjaar te foofu ci groupe ci mbooloo moom la Seydina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu bokk comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi te wax nañ la ne la Najjaar boobu tuddutoon noonu dàkkantal la ci moom et que li mu tuddoon moom mooy euh, euh, Taymullah euh, ibn Salaba ibn Amr ibn al-Jamuh noonu la tuddoon kon moom mu ne fa ñoom ñu daal di dikk ñi nga xam ne Hmm, di di wékkoo ak suyuufi eh, eh, seen seen seen jaasiya maanaam kon ñoom seen jaas yi la ñu wékkoo woon loolu nag xeetu aada la boo xamante ne eh, boo xamante ne loolu xeetu aada la maanaam wékkoo ko moom mooy dañ koy lonk ci seen mbagg yi maanaam ñëw génne ko dégg nga di di di wane ne yegg si nañ maanaam aada bu ñuy teeroo nit ñi maanaam mooy ne ñëwal fii kenn du la laal ku la laal jaas yaa ngi maanaam xeet yu mel noonu la maanaam gir teeral ngir wane ne ah dëgg-dëgg ñu ngi lay tasagal ñu ngi lay euh, ñu ngi lay teeru waaw mi ngi mel ni rek am na tamit ñoo xamante ne buñ lay teeru euh, pistolet la lañu yor wala ci doo doom maanaam yëkkati ko dóor ko ci kaw def def def def dóor tur tuy ah dóor bu baax ngaa ñuy dégg loolu lool de luy wan ne bëgg nañ la rek ak tamit ne yaa ngi ah ñu ngi lay tasagal ñu ngi lay Euh, ñu ngi lay teeru loolu nag kon bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lañ ci gisee maanaam mooy lii mooy li nga xam ne moom moo tax ne loolu moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bañ ko doon teeru lii moo xewoon amma dañ ko doon tëggal ay lii ak yooyu loolu saxul li sax mooy ne lii moo xew maanaam euh, seen ja seen jaas yi la ñu yoroon euh, fekk booba dañ daan def saa yu ñu dañ daan ñëw di ko. Euh, di yaakaar ne léegi mu yegsi maanaam ñuy taxaw di ko séentu et cetera maanaam noonu bu jant tàngoor bu taree ci la ñuy dellu te am ne tey ah tey yegsiwul benn bët nag mooy bi muy yegsi ci la ñu ñëw ba waaja dellu rek am na yëgoon bu nekkoon ca kaw daan ne eh, eh, laa xajatdukum seen seen seen seen seen ku màgg ki de ma nga daa mel moom mooy moom la ñuy séen ne xermet nga gis ñoom ñëpp ñu daal di waxtaan nag ñëw teeru ji ko maanaam na ak seen euh, euh, dégg nga seen euh, jaas yi lii moom mooy li nga xamante ne moom moo sax amma kon ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ne sabar baax na te dara nekku ci te fañ ko teg mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee Madinatul Munawwara ala saakine afdal salatu salaam dañ ko doon tëggali sabar lool moom c'est ku koy wax na moytu dégg loolu daal mooy amaan na li gën a woyof dégg nga mu ne su ma mu daal di yabal ilaa dégg nga maanaam ba mu yabalee ci banu Najjaar na fa jaa uñu dikkee muqallidii di di e, wékk ak suyufi e, seen jaati ka am nii naka man anzur maa ngi xool ila nabi ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ala rahilatihi ci kaw e, ci kaw war waayam maanaam ci kaw gëllëm gi nga xamante ne moom la waroon wa Aboubacar ne Seydina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu ritfuhu moo nekkoon ci ginnaawam moo dendoon moom ci kaw gëléem gi nekkoon ca ginnaawam loolu day wane maanaam ne Seydina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu ni nga xam ne noonu la màggale yonent bi sallallahu alayhi wa nga xamante dafay toog ci ginnaawam waaye nekkutoon koo xamante ne day toog ci kanam gi ah, ci kanamu gëléem gi ngir ne moom nangu wutoon jiitu ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dara ba bi nga xamante ne muy julli bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee julli moom sayyidina Abubakar radiyallahu anhu moo kàbbaroon di ko jiite waaye bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee dafa dellu ginnaaw naka noonu ci waa Banu Awf euh, bi nga xamante ne ñoom la euh, ñoom ci euh, ñoom la bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee seeti ji leen ngir am dellu problème bu fa amoon mu dem di ko ñu régler ji faf julli jot. Euh, mu ne bu julli jotee te yëg seeguma loolu la leen waxoon Seydina Bilal radiyallahu anhu yow na nga nodd yéen Seydina Abubakar radiyallahu anhu yow na nga jiite bi muy jiite yeneen bi sallallahu alayhi ñëw fekk muy julli bi mu fekk Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi mu mu ñëwee ba yegg si yéen Seydina Abubakar radiyallahu anhu dafa dellu ginnaaw moo mu ne fa ashara ilayhi an makaanak mu daal di koy junj ne ko ah yamal toogal sa place mu ne laa yambaghi libni Abi Quhafa hmm. yelloowul ci doomu Abu Quhafa dégg nga ci muy jiite yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu maanaam loolu yëpp day day tegtale maanaam euh, ni nga xamante ne noonu la sayyidna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu doxale ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ci gën a yéeme nag mooy ñoom ay moroom lañ daanaka ndax sayyidna moo sayyidna Abubakar radiyallahu anhu ñaari at lañ rawantee maanaam te xam ngeen ni boo leen demee ba am ay bay euh, bay ba dugg la cinquantaine ñaari at yooyu ngeen rawantee daanaka du def effet maanaam ci en tout cas ci wàllu bu ñuy xool rek ndax yaa maga mag a maanaama te loolu noonu ànd ak loolu yëpp maanaam nga gis ni mu ko màggale woon ak ni mu jiitale woon ci lépp radiyallahu ta'ala anhu mu u ba mala'u bani najjar mala'u ñi nga xam ne ñoom ñooy mbooloowu teddu mooy mooy notable yi ci bani najjar ñoom xawlahu ñoo ko wër maanaam nga gis nag ñu wër ko nag dégg nga gàddu seen jaasi yi nag dégg nga euh, hatta mbete alqaamu daal di wàcc bi fanaa i abi ayub e, ci bi finaa ci e, xuru tunduk maanaam e, suuf si nga xamante ne moom mooy jàpp mooy pàcc Seydina Abu Ayyub al ansari radiyallahu taala anhu moom gisoon nañ ko Seydina Abu Ayyub radiyallahu taala anhu ko moom mooy ki nga xamante ne moom moo teral Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa li nga xam ne nag moom mooy bi nekk ci ginnaaw mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy ne euh, ki nga xam ne moom mooy tubbaaxul awwal maanaam euh, buur boobu bi mu ñëwee euh, da doon def maanaam da doon tukki maanaam ñoom de yaman la dëkk maanaam yaman la yilifoon maanaam bi nga xamante ne moom mu ak àndoon ak ñeenti téeméeri boroomi xam-xam maanaam ci mbooloo mu ñu ñëw bi ñu rombee Yathrib muy Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ñoom ñeent maanaam ñu ñu daal di fay def benn xeetu campement bañ defee campement bi ñu daal di fay dëkk bañ fa dëkkee euh, euh, ñu ñu ñu nekk fa ñu toog ba ñu waree dem nag ñoom ñeent fu ñeent téeméeri borom xam-xam yëpp bañ kenn ku nekk ne man diwum maanaam ñun daal ñu ngi fii fii la ñuy toog bi mu leen laajee waaw lan mooy mbuut bi nekk ci lii ci ci lii nag ñu ne ko. Euh, li tax moom mooy ne yenent mujj jamono ki nga xam ne moom mooy yenent bi gën sallallahu alayhi wa sallam Muhammad la tudd sallallahu alayhi fii fii lay gàddaayee ñun nag kon duñ jóge fii maanaam fii la ñuy ne maanaam fekk boobu ñoom Zabuur la doon jàng muy téereb yent yàlla Daawuda alayhi salaatu wa salaam euh, ba ñu jógee nag dem ñoom ñu laxas euh, maanaam ci la ne d'accord kon léegi ni ñuy def mooy ne yéen ñii kenn ku ci nekk mu am kenn ci borom xam-xam yooyu ku mu ci jël ne ko yow am na benn leetar bu muy bind man mënumaa toog waaye am na leetar bu muy bind mu bind leetar bi wan ne ne man kat dugg naa ci sa diine yow yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tey maanaam su ma la fekkee dugg naa ci sa diine d'accord naa gëm naa la yow mu ne su su fekkee te na génn nga àdduna te moom fekk ko fi jox ko doom sa doom kooku bu génne àdduna dox ko dox ba keroog ki nga xamante ne moom mooy ki war a ne maanaam ba keroog muy ñëw daal maanaam ku kuy génn àdduna rek na ko jox keneen ci euh, loolu jut nii ak la laataa yeneen bi di ñëw sallallahu alayhi wa waaye dañu ko ko pare kër gi kër gii nii mën nga fee nekk ni ki noonu mën nga koy ngeen koy doon nante ba keroog muy yegsi bu yegsee moo ko moom kër googu nag mooy kër Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu Ah, da bi ah, gëléem gi bi mu ñëwee da di di di dem ku nekk ku nekk eh, na eh na na toog fii na toog fii gëléem gi ku nekk ba jàpp ne maanaam fu mu romb rek gaa yi nag seen yaakaar tax nga gis nag ñu am tristesse bu rëy rëy waa dañ ne leen bayi leen ko da'uha fa innaha ma'mura bàyyi leen ko ndax dañ koo jox ndigal ndax sayyidina Jibril alayhi salaam moo nekkoon ci kanam di ko womal ba mu yegsee foofu nag foofu lañ ko yësal foofu la góor. ci euh, buntu kër Seydina Ayub Abu Ayub Seydina Abu Ayub al-Ansari radiyallahu anhu mi ngi bëgg dem jëli ji bagage yëpp dugal ci biir gaaw maanaam bagage <laughs> mu daw dugal ci biir waaw bi mu yegsee moo tax foofu la ko teeroo euh, comme étage la mu daal di dëkk mu daal ni euh, yeneen bi kon sallallahu alayhi wasallam yow dëkk ci kaw ñu dëkk ci suuf loolu moom moo mën a nekk waaye mu attanuñu mukk di dëkk ci suuf yow ngi dëkk di dëkk ci kaw yow ngay dëkk ci suuf loolu ñun àttanuñ ko maanaam ndax de bu ñuy dëgg tax bu ñuy dëgg étage yi léeg-léeg bruit bi muy def dañuy bañ mu di la déranger beneen bi ci des mooy dañuy bañ euh, bu ñuy euh, bu bu ñu tuuree dara léeg-léeg am lu seet na wala yu mel noonu war loolu moom vraiment àttanuñ ko léegi waaw loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam may leen ko. mu ne moo tax nag mu ne waaye nag wakaana nekkoon na moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yuhibbu di sopp an yusalli ci muy julli haythu fay foo xamante ne adrakathu fekk na ko fa as-salaatu julli fépp foo xamante ne julli fekk na ko fa rek moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa soppoon di fa euh, di di fa jullee maanaam kon euh, gis ne euh, loolu moom moo tax kon loolu day dëgëral li nga xam ne loolu la wax ne wa ja'ala liyal arda masjidan wa tahura te defaloon nañ ma suuf si mu nekk jàkk maanaam bërëbu julleekaay waaye niki mu nekk lu laab tey laabalaate mu ne wa yusalli mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na julli fii marabidil ghanami ci jétti euh, gàtt yi maanaam gàtt moom mooy xar ak bëy maanaam ci jétti xar ak jétti bëy foofu la daan euh, daan na fa julli loolu kon dañ ci xamee ne def na julli ci. Euh, gàttu bay te loolu dañ ci xamee tamit ne seen ay tuur ndox ak seen i mbéewal moom fi ak seen ay dem àll yooyu ñu sobe te loolu euh, bokk na ci maanaam euh, loolu gisoon nañ ko ci bi ñu tollee ci kitaabu wudu naka noonu insha allahu taala buntu bii ñëw maanaam buntu boobu la ndax waxoon nañ ne la imam al-Bukhari rahimahullah bokk na ci ni mu noxee téeréem bi mooy hadith bi muy wax nii buntu bi ci tegu bi ci tegu day faral di am di maanaam xadis bi mu weesu day faral di amaale maanaawu eh, day faral di làmboowaale maanaawu bunt bi nar a maanaam te fii maanaam xadis bii nii la mu ne wa annahu te kat moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amara dafa digle bi binaa i ci ñuy tabax al masjidi jàkka ji maanaam te mooy jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moom moo nekk madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalam fa ah, moo loolu kon day wane ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fonkee jàkka ngir ne jàkka ji la njëkk a tabax doog a tabax këram maanaam loolu day wane ni nga xamante ne noonu la julli amee doole ci moom te wax na dëgg sallallahu alayhi wa bi mu ne wa ju'alat qurratu ayni fi salat ne lii seddal sama xol sama bët dëgg-dëgg ci biir julli la ne loolu ah, maanaam nii mu doxale mooy tegtale ne loolu am na ñaata nit ñoom ñooy tabax jàkka ba pare xalaata doog a tabax seen këru bopp bi ñu war a dëkk bi ñu war a dëkk ñi ngi doog a ñëw ci dëkk bi dëkk guñu fenn waaye ñu ne nañ tabax jàkke ju ñuy jullee ba pare doog a tabax kër gu ñuy jullee kër gu ñu gu ñuy loolu loolu day tegtale ni mu màggalee jàkka te fépp fu mu romb foofu def na fa jàkka loolu moom moo tax jumaa ji jàkka ji mu njëkk a tabax mooy masjidul Quba moo tax mu ne la masjidul ussisa ala taqwa fii awwali yawmin ahaqqu an fi taquuma fiihi fii rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu wallaahu yuhibbul mutahhiriin aaya boobu loolu lay wax maanaam muy masjidu Quba foofu mooy fi nga xam ndax bi mu dugg see ci dëkk foofu la njëkk a julli foofu la ko njëkk a fekk la njëkk a def mooy def fa jàkk ngir mën di julli balaa muy yegg ci biir loolu yëpp day wane maanaam jàkk ak juma tabax maanaam maanaam euh, taxawaay bu mag bi nga xamante ne moom la taxaw te li nga xamante ne moom lañ jot a gis te gisoon nañ ne dañ fay jàngale gisoon nañ ne dem na fa tëral ay ay atte gisoon nañ ne Euh, maanaam jullit ñi dañ fay daje gisoon nañ ni def na fa séddale maanaam alal ak yeneen yeneen yoo xam ne def na ko def loolu mooy wane ni jàkke ji moom mooy centre névralgique bu euh, li nga xamante ne mooy lépp julit ñi mi ngi war a wër-wërloo ci jàkk lépp yi ñi ci jàkke ji lay wër-wërloo seen dund yëpp kon loolu day day moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la teg maanaam jàkka du rek pour ñu julli buñ paree tëj dem ci ñoon ba quinze général bu julli jotaatee gaa yi ñëwaat après bu ñu kiiwee bu ñu sëlmalee kenn ku ci nekk demaat yoonam mel ni xamante wu ñu mel ni ñu bokk déedéet affaire bi du demee noonu jàkka dañ koy dundal te loolu bokk na ci li koy dundal te day wane maanaam doxal bii mu doxal sallallahu alayhi wa sallam day wane ne euh, jàkka ak juma mooy li nga xamante ne moom mooy centre nit ñi maanaam li ñu war a dégg nga moo tax bépp jotaay muy ab zawiya moo xam zawiya lañ ko tudde wala jàkk lañ ko tudde wala luñ ko mën a tudde waaye foo xamante ne nit ñi duñ fa jàngale duñ fa doxal maanaam wàllu diine ak yu mel maam amul taxawaay dundul boobu loolu moom dëgg-dëgg moo rôle bi mu waroon a jouer manqué na ko loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, doon doxale noona moon fa arsala mu daal di yabal ilaa mala inti mbooloo maanaam mbooloo mu tedd moom mala kuñ ko waxe moom mooy notable mbooloo mu tedd min bani najjaar ci waa banu najjaar fa qaala mu ne yaa bani najjaar e eh, yéen waa banu najjaar saaminuni eh, maanaam eh, jaa jaayi leen ma maanaam saaminuni mooy jox leen ma njëg ma xam ana ñaata lay jaar bu ko defee ma mën bi haa'itikum ci seen ci seen tool haada bi maanaam haa'it mooy tool woo xamante ne dañ koo ñàkk fekk ñàkkaguñ ko duñ ko tuddee duñ ko tuddee haa'it ma na ko tuddee bustaan wala yu mel noonu waaye day bu ko tuddee xaalis lu ñu ñàkk ko maanaam ñu wër wër wëral ko dégg nga xaalu ñu ne ko laa déedéet wallahi wat nañ ci yàlla ne loolu duñ ko def laa natlubu duñu sàkku samana woo ak njëgam illaa lulu ilallah jëm ci buur yàlla ah, ah, subhaanahu wa taala maanaam kon ci buur yàlla rek la laaj njëg gi maanaam loolu moom mooy jox nañ la ko gratuitement mënuñu ko ngir ne jàkka la mu bëggoon a tabax ah. jumaa ji fay daw ñu ne ko mukk loolu du am faw dafa am loo xamante ne dañ la koy maanaam faaw dañ la koy jaay du faaw faaw dañ la koy may te eh, loolu tam bokk na liñ ciy jànge muy yiwin gi nga xamante ne moom la ansaar yu yiwin radiyallahu anhum comme ni ko yéen borom bi subhaanahu wa ta'aala ni mu leen tagg ci alquraan lu dul benn du ñaar beneen bi ci moom mooy liñ ciy jànge moom mooy yaakaar gi nga xam ne moom la ñu yaakaar yàlla te sàkkuwuñu leneen ku dul yàlla maanaam laajuñu ko leneen waxuñu ko ne ko waa bon nañ la ko jox ci nga ñaanal ñu nañ la ko jox nga kii jox nañ la ko addi su ko defee na ñaan ñu ngi nga ñaanal ñu ñu am nangam wala suñu eh, commerce yi dox parce que ñoom eh, wala suñu mbay mi comme ñoom dañ daan bay ah, suñu mbay mi daal suñu nawet bi dañ ne waaw lii mën nañ la ko jox xam ngeen ni bari na ñoo xamante ne ñoom yaakaar nañ ni buñ demee ci sëriñ ci nitu yàlla loolu rek la ñu war a ñaan maanaam bu ñuy joxe dara seen xel nekkul ci ne dañ koy jox ngir yàlla waaye dañ koy jox bu ko defee mu kontaan su kontaanee ñu ñaanal suñu nangam baax maanaam wa donte waxuñu ko waaye wala boog ñu wax ko sax kay léegi sax bu ñu demee ba gis ne nag léegi nit yàlla saa yi kontaan na nag léegi bu boobaa nag ñu commencé nag tëral commencé univers nettali yi mboolem li nga xam ne moom lañ moom lañ yaakaar loolu nag du doxalinu kuy ak kuy soobu kuy soobu day yàlla di ngir yàlla yi kese amul leneen lu mu yaakaar ci ginnaaw yàlla rek moo leen tax a jóg yàllaa leen rek ci yàlla la ñuy ànd bu ñuy tàqalikoo ci yàlla la ñuy tàqalikoo waaye du am leneen loo xamante ne moom moo war a nekk luy dox seen diggante loo xam ne moom moo jiital voilà lii jiital loola lool déedéet fa qaala mu daa di wax anas sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne fakaan te nekkoon na fii euh, ci biir tool ba maa li nga xamante ne aqulu lakum moom laa leen wax nii maanaam te moom mooy kuburul mushrikiina bokk maanaam euh, baab neelu Ah, ñi nga xamante ne ñooy yéefir yi ñu wëy maam ñu wett yàlla foofu fii fii fi ñu def jàkk ji noonu jumaa yeneen bi sallallahu fi ngeen di def Madina foofu ngeen koy ci télé bi foofu juma yi loolu lii moo fa amoon maanaam mooy ah, armeeru yéefir yi la woon te loolu maanaam bokkaalekat yi te lii moom moo tax tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi fii mu ne wa fii nekkoon na ci tamit xaribun ay ah, dëkk yu maanaam yu gent maanaam mooy ay ay ay yu loo xamante ne maanaam ay tabax yu yàqu loolu moom mooy yoo xamante ne dañoo dañ dafa gent dafa dem ba nga xamante ne baaxutut waaye tamit am léeg-léeg maanaam borom xam-xam yi rahmatullah masalan ci hadith bi euh, dañ ci wuute ndax ay tabax dëgg la wala boog maanaam mi suuf si meloon moom moo tax mu mel ne lu ñu lu ñu lu gent maanaam moo mel ne am ay xar ak yu noonu ngir li mu ci nar a teg mu ne wa fii te nekkoon na tamit tamit lu ay garabi ma maanaam yooyu yëpp nekkoon na ci biir tool bi maanaam kon da ngay xam ne koon bërëb bu yaatu la du woon bërëb bu ndaw dégg nga fa amara mu daal di digal annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi quburil mushrikiina ci eh, bërëbu eh, ci bàmmeelu armeeru ñi nga xam ne ñoom ñooy way bokkaale yi fa nubi sax ñu daal koy jéqi maanaam ñu daal di koy jéqi waat bu ko defee nga xamante ne dañ koy jéqi complètement nga xamante ne lépp loo xamante ne nekk na ci masalan tey bu dee ay yax yeeg yooyu yëpp ñu daan koy jël man koo teg def feneen wala yu mel maam génne ko lépp loo xamante ne tamit nekk na fa maanaam lu set set na léegi bu boobaa mu ne bu na fay tabax te euh, ah, euh, jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam amutoon ay kenn dëru ko woon amuloon dëru dëruñu ko euh, boo xamante ne tamit dañ ko Euh, dañ dañ dañ dañ dañ koo karole karole wuñ ko woon tamit euh, naka noonu kenn doon kenn lalu fa woon ay basang ay tapis amutoon loolu kon mooy ne kon euh, bàmmeel bi ndax bu fekkente ne rek nit ki ne moo tax duñ fa mën a jullee wa maanaam loolu bu dee maanaam bu boobaa dañuy gis ne li tax comme li moom ñoom Shafi'i radiyallahu anhu ñenn ci mbooloo moom Shafi'i rahmatullahi di wax ne loolu moo tax ñu tere ko moom mooy xorma bi ñi ñi am te loolu moom moo tax masalan ku mel ne al-Hafiz Ibn Hajar ak ñeneen ci euh, borom xam-xam di wax ne li maanaam li tax imam al-Bukhari masalan rahimahullah indi hadith bi wane ne nit ñu baax ñi nangam ba pare fii mu indi yéeféer yi fii ci buntu boo xam ne rek bàmmeelu yéeféer yi rek ka taxoon muy wax mooy ne day wane ne xorma bi ñuy am ah maanaam bii jullit ñi am ñoom amuñu ko maanaam tey bu ñu fekkee bàmmeelu jullit ñi mënuñu koy def lu mel nii ngir xorma bi jullit ñi am euh, moo tax mënuñu koo def noonu mënuñoo ñëw demee jeex jeex jeex jeex day yóbbu déedéet maanaam loolu mooy ba mu def su demee ba nga xamante ne dem na ba euh, raaf complètement maanaam dem ba toog nañu ay jamono kenn jëfandikootu ko comme maanaam armée dëkk bi am na armée armeer yu njëkk yi ñu dem ba armeer yooya fees ñu dem wuti ji yeneen i armeer teg armeer yooya nag dem ba armeer yële ñu toog ay lu yàgg yàgg yàgg kenn jëfandikootu ko maanaam daanaka ay maanaam téeméeri at yu mel noonu loolu nga xamante ne moom ña nekkoon moom lu ci ëpp njort day daal dem ci ne fi mu toll moom jeex na bu boobaa mu bu boobaa. loolu mën na nañoo mën na ñëw xool maanaam euh, mëneef na koo tabax def fa jàkka boobaa mëneef na koo tabax def fa jàkka comme niñ ko waxoon ci jotaay bi weesu waaye mëneef fu fa def leneen maanaam mëneef fu fa def lu dul loo xamante ni ñëpp ko bokk voilà mëneef na faa def école daara mëneef na faa def maanaam li ñëpp bokk rek nga ko mën a def mënoo faa def leneen lu dul li ñëpp bokk ngir ne wax la moo tax nga. Euh, fii nag bi nga xamante ne mooy bàmmeelu yéeféer yi moom dañ koo dañ koo jéqi te xam nga loolu li parce que euh, maam Adama alayhi salaam ba léegi nit ñi ñun fii ñu dëkk yi lañ leen daan parce que boobu ba léegi jaar ci milliards nit bu leen yaakaar ni ci ay armée rek lañ leen suula ñun fii ñuy dox fii ñuy kii woofu ay ba bàmmeelu nit ñi ay nit la woona waaw parce que loolu euh, euh, maam bari dañoo bari ñu baree baree baree bare ni waaw <laughs> dégg kon loolu euh, tamit mat maanaam moom maanaam moom maanaam maanaam boobu la maanaam mat naa bàyyi bàyyi xel dégg nga mu ne suma top nag maanaam bi mu diggee loolu suma topp bil xare bi ci li gent nag fa suubu yàq ñu yema ñu yemale ko maanaam li nga xamante ne ñoom ñooy comme tabax yii nii nga xam ne am na xeeti tabax wala boog ay fondement yooyu yëpp ñu daal di maasale maasale lépp wala boog ay bërëb yoo xam xamante ne dafay dafay sutante ñu maasale ko lépp ba nga xamante ne euh, dañuy tibb fii sotti fii tibb fii sotti fii ba ñu maasale loolu wobi nax li maanaam tàndarma yi garabu tàndarma ya fa nekkoon fa potaat ñu daan koy dagg ñu dog leen loolu tamit dañ ci xamee ne ndekete baam ndekete euh, garabu tàndarma Ah, maanaam garab bu fekkente ne nit ñi dañoo soxla bërëb bi ngir dëkkuwaay wala ngir tabax jàkka wala yu mel noonu boobaa loola dana dagal ñu dagg ko ngir ne la ak aajo lii lii dul li nga xamante ne mooy li nga xam ne moo dul mooy dagg ko ngir yàq maanaam dagg ay garab noonu rek ngir ngir yàq rek déedéet waaye bu dee da koy dagg ngir ne dama am loo xamante ne euh, ngir euh, euh, dañ koo soxla ak ngir ne nit ñee ko aajowoo ci lu dul dugg tamit ci buntu yàq dégg nga loolu moom dara nekku ci moo tax mu ne nag fa sax fuur ñu daal di euh, ñu euh, teg sàppe ar ar nax la euh, tàndarma yi maanaam xiblatal masjidi ci xiblay jumaa ji maanaam xiblay jumaa ji lañ teg garab yi ta ci datti tàndarma yi wajaaloo ñu nekk nag yanquluuna di toxal ak saxra xeeri waxum te ñoom yar tajiduna maanaam xeer yi lañ njëkk di commencé tabax maanaam dañuy tabax teg bu ñu paree euh, maanaam dàtt tàndarma yi ñoo nekk ci ci kanam ci xibla bi jël xeer yi tabaxe ko li nga xamante ne moom mooy ndax dañuy dañu tabax mbir bi dañ koo tabax yëgiti ko après cari tàndarma yi lañ teg ci kaw ci kaw noonu lañ ko tabaxee woon léegi cere tàndarma yooyu nag maanaam euh, euh, loolu ba tey dañuy gis ni li tax euh, maanaam ba tey day def ñuy delloo ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab bi radiyallahu ta'ala anhu bi ñu doon gis lu bari ci kitaabul ilmi mooy tàndarma maanaam lien bi mu am ak jullit waaw moom lëkkaloo gi mu lëkkaloo ak jullit dégg nga mu ne ñoom nag ñuy toxal li nga xam ne moom mooy xeer yi keroog nag ba ñuy toxal xeer yi. Euh, ñoom ñëpp dañoo jàpp di toxal kenn ku ci nekk am na birig maanaam da ngay birig yóbbu ñeneen ñi jël birig yóbbu kii jël birig yóbbu maanaam ñëpp jàppoon ti liggéey bi amuloon kenn koo xam ne dañ naan ko yow toogal fee hatta yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf doon jàpp birig di yóbbu waaye sayyidna Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu moo ni ko bàyyil may yóbbu par ñaari birig su ko defee yow nga toog nga ma yann sama birig ak sa birig voilà moo tax euh, loolu moom moo taxoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam euh, toog amma li nga xamante ne moom la ñu euh, fàttee wax moom mooy ne tool tool ya mujj ñu ko ko may yeneen bi sallallahu alayhi daf da koy jënd moo tax da ko jënd na Abubakar radiyallahu anhu moo ko fay waaye jënd na ko quand même voilà dégg nga bi xamante ne moom la ko teg. Eh, dégg nga mu ne kon nag ñu eh, mu ñu daal di kon mu ne fasafu mooy mooy mu ne waja waja wajaalu ñu nekk yanquluna di toxal eh, as-safra xeer yi waxum te ñoom yartajizuna ñu ngi rajas ah dégg nga ñu ngi rajas maanaam rajas nag moom mooy. Eh, ab bayit la ay mooy way la wayin la xeetu wayin la ci eh, daf mel na tëb naa waja'alu ibadatayhi al-hijara maanaam ñu ñu ñuy teg nag li nga xamante ne moom mooy eh, xeer yi maanaam bu luñu côté yëpp wàll yi dañuy teg xeer yi ngir mu ngir mu dëgëral piliers yi yi moom lañ jëkk teg teg fa ay xeer ngir mu dëgëral leen dégg nga ñu def nag di toxal xe di toxal saxra doj ji doowum te ñoom yartaji duna ña ngay rajas rajas moom mooy way la xeetu wayin la ah nga euh, mooy comme fala budda rajas la dégg nga euh, euh, xasido ba ca def jaawartu rajas la ok dégg nga ñi yartaji duna wan nabi sallallahu alayhi wa maahum ma nga ànd ñoom waxum te ñoom yàq yaqulu muy wax naan allahumma la xayra illa xayrul axira faghfir lil ansaari wal muhaajira allahumma yow buur yàlla misitur yi rafet yég m mel nañ yékkati yékoy laa jiw illa lu dul xayrul axira yiwuk alaxira yiwuk alaxira doog nga jiw yow yow buur yàlla kon nag faghfir na nga jéggal lil ansaari ñeen wa ansaar wal muhaajira ak ñi nga xam ñoom ñooy gàddaay ñi ñi nga ñoom ñoo gàddaay maanaam loolu lañ doon wax kon dañ xamee tamit ne rajab mënef naa def rajab maanaam mënef naa way maanaam liggéey di liggéey di way loolu euh, day tax maanaam day yokk ak cawarte waaw maanaam loolu ci léeg ci mbir yi la bokk loolu tamit day tegtale ne way ci boppam dagat na li nga xamante ne moom ci lay xaraame mooy buñ ci boole ak ay sabar ak i riiti ak xalam dégg nga euh, yooyu ci lay daal di euh, ak ak ay mbiib ak ak noona yooya ci lay daal di commencé xaram bokk na tamit ci li nga xamante ne tamit moom lañ ci jànge moom mooy ne bu ñuy way way way yu baax lañuy way te lii nga gis ne lii ñaan la ah maanaam way yi ñi xeetu ñaan la waaw waaye tamit beneen bi ci def tamit mooy bu mu xumb génn xeetu xumb goo xamante ne day mujj mel ni sabar loolu tamit boobu itam dootul nekkati loo xamante ne lu loolu day génn ci cadre dagan après voilà moo tax ngay gis léeg-léeg buñ ko defee ni ñuy sawaree ci buñ doon dem sabat ni na ñuy sawaree léeg-léeg bu ñuy dem ci yenn woy lu tax ndax xumb gi muy beneen bi ci def nag te boobu maanaam bu xóot la mooy ne euh, way yi euh, dafa war a nekk maanaam bi ci boppam moom moo war a nekk li lay gën a xëcc que bi ci def te beneen bi ci def mooy ne alquran bi euh, loolu tax imam Ibn Arabi radiyallahu anhu maanaam Sayyid Muhyiddin Cheikhul Akbar radiyallahu anhu ne bëriwaat na ñoo xamante ne léeg-léeg dañuy déglu way yi wala boog ñu nekk di way nga gis leen ñuy yëngatu di di di fettasu ak yu mel noonu nga maanaam ñoom ñi ngi gëm ne ñoom ñi ngi gëm ne way wee maanaam li way wee wax moo leen dugg fekk booba déedéet musique bii maanaam rythme bi way wi rythme doo ko leen dugg lu leneen looloo leen neex te li koy tegtale mu ne bokk na ci li koy tegtale mooy ne tey ku la wax loolu ne la non li muy woy dafa neex dafa kii euh, nga ni ko non non non kii bi la rythme bi la yow rythme bi moo la dugg du du sens woy bi bu nee du dëgg yow nee ko waa baax na nga bàyyi ko ñaari fan après wala ñetti fan nga daal di dellu si waat nga waxtaan ak moom nga tudd nga xool aaye alxuraan yu dëppoo ak maanaa booba nga waxal ko ko su dee yëngalu ko. li muy tekki nga ne ko gis nga ne ko xam nga gis nga maanaam bi mu wax mi fii wax ci kii te yëngalu ko na ko way wala doon yëngale nga ne ko gis nga li ma la doon wax kon way wee maanaam rythme bi moo la yëngal loolu nag maanaa la koo xam ne la ko gën a sew que maanaawu bi maanaam voilà que euh, ci biir mbir mi maanaam moom mooy ne bari la ñuy di déglu yenn xasida yi wala yenn way yi wala yooyu jàpp ne xasida gi leen neex wala wala way wi waa ji di way ci yeneen bi sallallahu alayhi wala ci leneen moo leen neex fekk déedéet rythme bee neex maanaam xumbal gi maanaam waaw xumbal gii leen neex voilà te loolu loolu maanaam la bu sew boo xamante ne moo tax sama euh, ci sart yooyu tamit lay lay lañ koy dugal maanaam loolu moom moo tax sama yi suuf yi di wax maanaam déglu gi ñuy déglu wañ yi suuf yi di wax. ci ci ci ci ci ci mbir yooyu ñëpp lay dugg loolu moo tax mu nekk lu sew moo tax même suufi yi seen biir ñoom ñëpp bokkuñu ni ñuy déggee as-samaaw am na ngir ñoom ñëpp wuute nañu ci euh, degré wu ni ñuy déggee mbir mi ni mu ni mu mën a ni mu mën a duggee nit ki ak maanaam ak ak njariñ yi ñu mën a nekk ak it léeg-léeg lor ya ca mën a juddoo te comme loolu maanaam loolu mooy li nga xamante ne amul sabar amul riiti amul xalam amul mbiib amul dara ah dégg nga euh, comme li moom Abdou waxoon rek radiyallahu anhu ah euh, euh, dim naan naka la ko ah, na avant mu naan ko xiinal bu leen wallax tamay ba leen dundungi ba leen di way ko ci am na beneen mu naan am na avant Ah, laata bayit bi ko jiitu hmm? bu muy bu muy gàmbam ja bu muy meesa bu muy trompette bu muy guitare te bu muy fanfare lii lay di bu leen ko xiinal bu leen mbalax ba leen kamay ba leen junjung ba leen bàngoo di way ko ci at lii moo xew maanaam kon mbir mi yii moom mooy li nga xamante ne kon moom mooy li jaaru insha allah taala daan ci gën a ñëw ci Euh, fi nga xamante ne foofu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indee ci biir Sahih bi inshaa allahu taala beneen bi ci def moom mooy kon ñaan gi daf doon sawarloo jullit ñi te ñaan la goo xamante ne ñaan la gu rëy mooy ne euh, day yéete ci ne àllaaxira maanaam yiw daal ku koy xaar na nga xaar àllaaxira yiw adduna bi alalu adduna du alal alal adduna mooy alalu alalu ñi amul alal mooy këru ñi amul kër amma alalu ak allaaxira loolooy alal maanaam yiw mooy yiwu allaaxira beneen bi ci def bi mooy biñ ci xam ne mooy ne koolaaw ku la ëppale adduna ba tey ëppaleegu la balaa mu lay ëppale ngeen dem ba allaaxira dégg nga ku la gën a néewle adduna gënu laa néewle balaa nga xam ku gën a néewle ngeen dem allaaxira comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe wala al axiratu xayrun wa abqa allaaxira non seulement moo gën mais aussi moo gën a sax xam nga tey bu fekkoon ne tey adduna dañ ne maanaam bu ñu jëloon sax a àjjana ñu indi ko ci adduna ba pare bu war a durer rek li adduna yi durer rek sax ba pare a adduna mel ni adduna ba sax adduna yi maanaam foofay gën maanaam foofu mooy gën du ndax ndax lële ci après ci durée bi pour l'éternité lële mooy ëpp doole waaye. kon non seulement moo gën mais moo gën a sax dégg nga xadis euh, bi bi ci def tam mooy day wane ngëneel gu mag gi waa ansaar bi muhajiruna yi ak ansaar am ñi sahaaba yi rabbi yenente bi sallallahu alayhi wasallam beneen bi mooy ne ay ay wax lañ kaddu lañ yoo xamante ne dañuy jugee ci alquran ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ñëwee ci al ñëw ci alquran maanaam euh, comme ni nga ne wa sabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansaar am na tamit euh, ñëw na ci kon ci sunna ñu tuddee leen al ak al te loolu noonu mooy ne kon julit ñi ñenn ñi am yenn tur yi loolu garaawul maanaam mënuñoo wax rek ne euh, man daal julit laa cefe te kon man mi nga xamante ne wutuma beneen tur bu dul baatu jullit euh, man maa gën ki nga xamante ne boole na ci nekk masalan maliki wala Eh, ndax buntu fiqh la wala boog Shafi'i wala Hanbali wala Hanafi naka noonu mënuñoo wax ne moo gën ki nga xam ne moom nee naa man ab Tijaan la wala ab Qaadiri la wala Naqshbandi la wala yu mel noonu naka noonu maanaam loola ma nee fu caa jàppee ak ngëneel maanaam parce que di diw tudd na nee na moom du ci boole leneen parce que bu doon loolu la kon ñoom ñii duñ leen xaajale tudd muhaajiruun ak ansaar yi waaw. waaye le fait que mu borom bi ci boppam subhaanahu wa ta'aala teg ni muhaajiruuna yaa ngi ansaar ngi nii yàlla gërëm na leen maanaam loolu euh, day day day ne maanaam loolu garawul maanaam ne ñun ñooy daayira sàngam ci biir jullit ñi ñun ñooy nag daayiratul mutahabbiina fillaahi loolu yàqul dara loolu wàññiwul dara dégg kon euh, waaw euh, dégg nga Euh, te te beneen bi ci des mooy ñaare koo dégg muy wax ne moom lool rek la am na fu mbokk man ta bañ a wax maanaam am na turu muy woowee boppam dégg nga am <laughs> nañu yàlla sàmm euh, <laughs> hadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko lu bare bare indi na ko hadis numéro mille huit cent soixante-huit deux mille cent six deux mille sept cent soixante 2774 2779 2834 2835 2961 3795 3796 3932 4099 4100 6413 ak 7201 imam Muslim indi na ko hadith numéro 524 ak ñeent yoon ci hadith numéro 1805 imam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko hadith numéro 453 Ah, imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 3857 imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 702 imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 742 ah, amma imam Ahmad rahimahullah moom it lu bare bare la indi daanaka ah, lu tolloog wala mu ëpp imam al-Bukhari indi rahmatullahi ala al-jami' mu salaat fi maraabidil ghanam baabu buntu salaat julli fi maraabid ci al-ghanam gétt alxanam e, gàtt gi maanaam moom mooy ne kon e, buntu bi def ci leeral ne julli mëneef naa jullee ci gétti e, gétti xar ak bëy maanaam tey te lool li muy tekki moom mooy bu fekkente ne tegoo dara ci kawam soo tegoo dara ci kawam loolu mën naa ne beneen bi ci des moom mooy man ngaa julli ci wetam te loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ci ne loola mën naa ne maanaam julli ci gétti xar ak gétti gël gétti bëy yooyu mën naa nekk bu boobaa insha taala daan gis tamit géttu nag bu ñuy yegg ci wàllu géttu gëléem insha allahu taala hmm? pardon xar oui c'est le mouton bëy c'est Euh, kon loolu moom mooy euh, at at at boobu mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Sulaymaan ibn Harb muy seen sëriñ euh, rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Ayyub al-Azdi al-Makki rahimahullahu ta'ala mu nekk qaadi waa Basra comme ni nga xamante ne nekk na qaadi Makka tamit qaadi wu Makka comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci jotaay bi weesu ak yeneen i jotaay imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na ci moom. xadis euh, yu bari 140 xadis ak imam Abu Dawud 68 te euh, euh, ñi ci des tamit solo nañ ci moom waaye daa ku dox seen diggante maanaam seen sëriñ la maanaam ci kutubu sitta yëpp la ñëw waaye sëriñu imam al-Bukhari la ak imam Abu Dawud rahmatullahi alayhima ñi ci des seen sëriñu sëriñ la dégg ci kutubu sitta yëpp 245 xadis la ci am mi ngi génne àdduna 140 ci am année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa alihi wa nekkoon na qaadi li ko dalee deux cent quatorzième année ba deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon qaadi Makka juróomi at yooye ginnaaw ga ci la dem dellu ba Basra foofu la génnee adduna ci rabiul axir ci année deux cent vingt-quatre ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi ñu ngi ci kutubu sitta qaala mu ne haddathana Shu'ba moom mooy ibn al-Hajjaj al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Wasiti thumma al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala Abul Bistam al-Basri al-Wasiti rahimahullahu ta'ala mooy dàqantalam muy imam muy amirul mu'minin mi ngi génn adduna 82e année dañuy wax 83 wala 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay haditham ñu ngi ci kutubu sitta an Abi Tayyah waxoon nañ ko léegi euh, euh, mun euh, an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala tamit waxoon nañ ko lii tamit xadis bi bokk na ci ruba'iyatul euh, imam al-Bukhari te ñoom ñëpp waa Basra lañ tamit euh, radiyallahu anhum ñoom ñëpp waa Basra lañ mu ne anna qaala sayyidina Anas nee na radiyallahu anhu kaana nekkoon na annabi yu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan benn julli fi marabidil ghanam ci maanaam mooy géttu ghanam ak jur gi maanaam gàtt gi kon daan na julli ci gétti gàtt loolu Euh, moom euh, loolu kon loolu moom mooy bu njëkk bi maanaam kon mooy ne daf ko daan jullee foofa ci mara maanaam ci gétt kon loolu day wane ne foofu mu dem na faa jullee lool bokk na ci liñ ci xamee tamit mooy ne mbéewal ak dem àll ñi nga xamante ne ñoom ñooy gàtt gi ñoom du ñu sobe maanaam te bu boobaa lépp lu ñu lekk yàqoom mbéewalam ak dem àllam du ñu sobe comme ni nga xamante ne noonu Euh, la ko Maliki ak xanaa Hanabila rahmatullah alayhim saxale amma Hanafiyye ak Shafi'iyye rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne sobe la waaye hadith bi day daal di nekk lay ci seen kaw euh, dégg nga amma lu dul lekk yàqam moom moom ñëpp boo ñëpp dëppoo nañ ci ne euh, maanaam ay dem àllam ak ay mbéewalam ñoom sobe lañ dégg nga kon naka noonu nit mbéewalam ak dem àllam daa jàpp nañ ne sobe la sobe la. dégg nga meew meewu nit par contre moom laab na waaye euh, euh, meewu euh, li ñu li ñuy meewu tamit lépp lu ñu lekk yàppam itam laab na luñ dul lekk yàppam meewam sobe la waa dégg nga loolu kon moom it loolu moom mooy atte mu ne su ma topp nag sama yàq wu ma dégg ko maanaam wax ji nag mën naa nekk ne moom sooba moo ko wax ni ki noonu mën naa nekk ne abu tayyaax waaye li gën a dëgër insha allah mooy ne Euh, Seydina Abu Tayyah moo ko wax euh, rahimahullahu taala mu jël ko Seydina Anas radiyallahu taala anhu ne kaana nekkoon na yusalli di julli fii marabidil ghanami ci gétti euh, jur gi gétt gi qabla lu jiitu an yubna ci ñuy tabax al masjidu mm, ji jumaa ji maanaam kon lool moom mooy nekkoon maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa Euh, moom noonu la daan def maanaam foofu la daan jullee gisoon nañu hadith bi ci buntu euh, baabu abwaabil abwaalil ibili maanaam buntu euh, maanaam mbiewali gëléem yi te ñu indi ci hadith bi nga xamante ne moom mooy hadith sayyidina Anas Abu Tayyah maanaam moom mi ngu maanaam rahimahullahu ta'ala mi ngi ko solo woon ci Adama ibn ab euh, ibn euh, Adama ibn Abi Iyas euh, rahimahullah ci sëriñam bi waaye ci suñu hadith bi mi ngi ko solo wee ci Sulaymaan ibn Harb maanaam loolu rek moo dox seen diggante waaye ñoom ñaari hadith yëpp ñaari riwaaya yëpp rubaayat imaam al-Bukhari yi lañ bokk maanaam ñeenti nit rek ñoo dox ci diggante imaam al-Bukhari ak Yonent bi sallallahu alayhi wa naka noonu hadith bi kon waa Basra ñoom ñoo ko solo. maanaam ndax ñaari sëriñ yëpp waa Basra lañ rahmatullahi alayhima naka kon hadith bi imam al-Bukhari ci ñaari bërëb yi dong la ko indee muy hadith numéro euh, muy hadith bii ñu nekk ak hadith numéro 234 indi woon na ko fa hadith bii jeex na wëlbati nañ ko dootuñu ko gisati euh, moom tamit euh, imam Muslim indi ko hadith numéro 524 imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 350 kon hadith bi imam al euh, Bukhari rahimahu ki euh, imam Bukhari imam Muslim imam Tirmidhi rek ñoom ñoo ko solo ci ashaabu kutubu sitta imam euh, Abu Dawud an-Nasa'i ibn Maaja indi wuñu ko ci seen sunan yi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu salaati fi mawaadi' al-ibil baabu buntu as-salaati julli fi mawaadi' ci bërëb al-ibil gëléem maanaam fii nag da ngay gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa sàmmonteeg baatu bërëb yi rek ngir bañ a tudd dara ci bërëb yi maanaam bañ koo spécifié ngir ne euh, am na fi nga xamante ne ndax hadith yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw naan tasallu fi marabidil ghanam wala tasallu fi a'tanil ibil am na baatu a'tanil ibil am na baatu mabarikil ibil am na baatu manaxal ibil am na euh, euh, maanaam kon baat yooyu yëpp am na moo tax maanaam te yooyu yëpp bu dee aataan euh, am na tamit beneen baat mooy ma'atinil ibil maanaam boobu ma'atin mook aataan ay ay ay ñoom ñëpp ay pluriel lañ ci aataan maanaam bi tekki euh, bërëb bi nga xamante ne foofu la ñuy góoral gëléem gi ngir mu fay naane loolu la ñuy tuddee aataan euh, mabarik mooy fépp foo xamante ne dafay góor mooy ndax bar barke d'ailleurs loolu moom moo tax baraka barke looloo tax mu tudd barke bokk na ci ndax bokk na ci li tax mu tudd barke mooy day góor mooy ne barke day sax loolu voilà dégg nga euh, beneen bi ci def moom mooy euh, beneen bi ci def moom mooy moom mooy fu muy fu muy fu muy fu ñu koy goorale ci lu ñu joyal rek bu boobaa da ngay maanaam fi nga xam ne foofu lañ koy yeewu mooy manaatul ibil mooy fi ñu koy yeewu nga gis ne hadith bi dafa ñëw ci ay bërëb ci ay maanaa yu wuute lu ak ay di wax man ay hadith yu bari la yu wuute yoo xam ne yëpp dañuy saxal loola benn nag saxu ci ci charte imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahiham loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu indi ko nag donte wér nañu wér nañu maanaam weeru jant bi ni mu leere waaye nag ànd ak loolu yëpp imam al-Bukhari rahimahullah mu daal di loolu mooy secret yi mu indi baatu mawaadi' bërëb yi maanaam indiwul benn baat ci baat yooyu mu indi mawaadi' bërëb yi dégg nga maanaam kon muy tegtale ne gëléem yi fépp foo xamante ne dañ fay faral di nekk loolu lan mooy acte yi di fa jullee dégg loolu kon moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi fi euh, loolu nag mooy euh, insha allahu taala ci bi buñ jàngee hadith bi ba pare dinañ wax li nga xamante ne moom mooy acte yi ci borom xam-xam yi indi rahmatullahi alayhim Ah, mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Sadaqatu ibn al-Fadl te moom mooy Sadaqatu ibn al-Fadl Abul Fadl al-Marwazi rahimahullahu ta'ala ah, moom mi ngi ah, moom Sadaqata ibn al-Fadl ko moom waa Marwala rahimahullah mi ngi gane adduna moom tamit ci cent cinquantième année yi ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc am nañu wax deux cent vingt-sixième année ngir ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wu dañoo wuute ci ban at la génn àdduna euh, solo na ci euh, Abu Hamza ibn euh, Abu Abu Hamza Muhammad ibn Maymun as-Sukari ak Sufyan ibn Uyayna ak Abdullah ibn Wahb ak Waki' ibn al-Jarrah Euh, ak Hafs ibn Ghiyath ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci génération boobu amma ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta euh, imam al-Bukhari doomu moo solo ci hadith maanaam dafa bokk ci ñoom maanaam ci afraad euh, Bukhari yi maanaam imam al-Bukhari rek moo solo hadith Sadaqat ibn Fadl bi rahimahullahu ta'ala Abul Fadl al-Marwazi rahimahullahu ta'ala amma ñeneen ñi bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo moom mooy ku mel ne imam Abu Muhammad ad-Darimi ak Yaqub al-Fasawi ak uh, Ahmad ibn Mansur uh, ibn Mansur Zaj ak uh, Ubaydullah ibn Wasil al-Bukhari ak ñeneen rahmatullahi ala al kon moom mu qaala mu ne akhbarana xabaare nañu Sulayman ibn Hayyan Euh, Sulaymaan ibn Hayyaan moom mi ngi gane adduna euh, mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy Abu Xaalid al-Kuufi euh, rahimahullahu taala moom waa Kuufa la rahimahullahu taala nekkoon koo xamante ne ci taabi'i taabi'i la bokk nekkoon ci ci siqaati bokk na nekk tam maanaam ci lo Yahya ibn Ma'in nag nee na laysa bi du du du ko nii waaye nag ñeneen ñi ci def ñëpp ñoom ñëpp dëggal dëggal nañu màggal maanaam wax nañ ne ku mel ne Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala nee na la ah, ah Ibn Mihraz ah, tamit nee na la dégg nga thiqatun thiqa ah, dégg nga ak ñeneen rahmatullah alayhim ñoom ñoom nee nañ ci xala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala nee na saduqun yuxti maanaam ku dëggu la waaye day faral di day day day juum nag léeg-léeg day juum loolu njuumte googu nag am na moom moo tax moom mi mu wax ne eh, Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala ne nekkul ku wóor waaye ar-Rifa'i rahimahullah nee na as-siqatul ma'mun ku wóor la te ku dëggu la ku ñu fu ñu mën a wóolu la. mu ne man moom mu ne no qaala ne moom xadisa bi ñu ngi ci kutubu sitta ñoom ñëpp ñoo solo ay xadisam wa sa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Ubaydullah te moom mooy tabi'i boobu Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab dégg nga maanaam kon sëtu Seydina Umar la radiyallahu ta'ala anhu Ubaydullah ibn Umar moom la ñuy wax Ubaydullah ibn Umar al-Umari boo ko déggee ci Euh, ci téere hadith yi ñuy wax naan Ubaydullah ibn Umar al-Umari moom la euh, dégg nga moom hmm, dakkantalam moom mooy Abu Usman al-Madani hmm, dégg nga moom kon mi ngi génn adduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon na ci euh, siqaati imam maanaam hmm? moom ku dëgër la ku wóor la ci taabi'i taabi'i yi la bokk ah, rahimahullahu taala imam ibn Hibbaan nee na wa kaana min saadaati ahlil madiinati wa ashraafi Quraysh fadlan wa ilman wa ibaadatan wa sharafan wa hifzan wa itqaanan maanaam moom de dafa bokkoon ci sangu waa Quraysh yi maanaam ci ci sangu wa Madina yi la bokkoon moom rahimahullah bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu gën a tedd ci waa Quraysh ci ngëneel ci xam-xam ak ci jaamu yàlla Euh, ci teranga ak ci mokkal ak ci maanaam waxtu gi nga xam ne moom la ñu waxtu li nga xam ne moom la ñu euh, mokkal euh, rahimahullahu ta'ala mhm. mu ne moom mu ne an Naafi' mooy Naafi' gisoon nañ ko mawla ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala min génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi wa sallam nekk tamit imam boo xamante ne imam bu boo xamante ne ci ñi yar imaamu Malik la bokk rahimahullahu taala te gis nañ ne asafal asanid maanaam mooy Naafi an maanaam euh, mooy Malik an Naafi an ibn Umar an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ko radiyallahu anhu maanaam gisoon nañ ko mu ne an ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab euh, radiyallahu anhu maanaam day gis ne kon ñoom ñëpp Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi madani maanaam moom euh, mi ngi génn àdduna 73 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy gis ne mm, li ko dalee ci Ubaydullah ibn Ubaydullah ibn Umar al-Umari euh, euh, ak Naafi' ak ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ñoom ñëpp waa kër Umar lañ radiyallahu ta'ala anhum dégg nga kon ñoom ñii waa kër Seydina Umar lañ kon diggante Mar Marwazi la maanaam càllale gi diggante Marwazi la ak Kufi ak waa Madina maanaam ñoom ñoo ko solo maanaam loolu tamit day la ak buñ ci boole imam al-Bukhari mi ko solo nga xam ne Bukhari la maanaam da ngay daal di gis kon xadis bi xadis la boo xamante ne dafa wër adduna bi maanaam maanaam dafa waa ngir maanaam ba yegg si ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moom boo comme niñ ko gisoon bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ah, muksiruna yi càll ki yoom musnadam mooy deux mille six cents 30 hadith yi nga xam ne imam Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci 168 hadith amma imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mi ngi wéetoo ci 81 hadith imam Muslim mi ngi wéetoo ci 31 hadith ci hadith Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala ibn Umar radiyallahu uh, ta'ala anhu yusalli muy julli ila ba'irihi ci uh, gëlleemam maanaam ba'ir moom la ñuy wax gëlleemam ndax xam ngeen ni uh, Euh, gëléem buñ ko séenee ne rek loolu kooku ba'ir la tudd ah voilà maanaam ba'ir ba'ir la tudd bu fekkente ne euh, maanaam bu bu bu góor bi moo tudd jamal ah waaw bu jigéen bi moo moom la ñuy wax raaxila waaye buñ ko séenee ne rek moom gëléem la tudd mooy euh, mooy ba'ir maanaam mooy bu ñu xamul ndax góor la wala jigéen la. moom laa ne julli na ci gëléemam wa qaala mu ra'aytu gis naa nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaf'aluhu mu def bi gis sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu tout le temps noonu la mel maanaam daf ko def ba pare ne yenente bi laa gis mu def ko sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu nag hadith euh, bi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, euh, jamante nañ ceeg imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ndax dañu ne hadith bi dëppoowul ak buntam maanaam waxut maanaam ngir ne moom li mu doon wax mooy bërëb bi gëllin gi nekk léegi loolu lay laaj ndax julli man nañ faa julli waaw wala déet ba pare daal di indi xadis boo xamante ne li muy tegtale rek mooy ne mu ne maanaam gëllëm gi dafa nekk nii tëdd ma julli jublu ci moom maanaam ma julli mu nekk saa lu dox sama diggante ak moom loolu euh, ana lan lay tegtalee ne kon euh, ne bunt bi maanaam ne imam al-Bukhari maanaam kon imam dana xadis bi kon amul rapport bunt bi maanaam kon hadith bi dëppoowul ak bunt bi loolu nag bari na borom xam-xam yi ko ci wax rahmatullah waaye bu ñu xoolee xaqiqatan imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu ci namm mooy ne gëléem gi fi mu ne noonu euh, ñaare gëléem day faral di wër maanaam bu toogee da gis maanaam wala boog fu mu nekk day faral di wër du du toog rek benn place kese loolu du jikkoy gëléem te kon bu boobaa mooy place bi nga xamante ne foofu la nekk ñuy yeewu ko fa bu boobaa nit moom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu fi mu doon jullee mooy ne gëléem gi da nekk ci kanam maanaam bu jullee nekk ci kanamam mooy li ko wër yëpp gëléem gi doxantu na fa te comme bërëb yooyu bërëb bi rek ka ci am solo mooy ne gëléem gi doxantu na fa te kon te ñaare kon dana fa tuur ndox dana dem àll ak yu noonu kon jullee fa loola mën naa nekk beneen bi ci def moom mooy ne comme yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu leen julli ci bërëbu gëléem yi lu tax maanaam ak baat yi wuute yi nga xam ne moom la ñu wax ndax ci beneen riwaaya bu nekk sunan imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala daf ne li annahu khuliqat min ash-shaytan ndax dañ ko bindee ci seytaane beneen bi ci def moom mooy ngir ne ndax gëléem mo dañ ko bindee ci seytaane comme waaye nag dañ ko bindee ci seytaane googu damuy tekki mooy dañ koo bindee euh, comme ni ñu waxee ne nag comme lu Alxuraan ne xuliqal insaanu min ajal nit dañ ko bindee ci yàkkamti maanaam mooy jikko yàkkamti googu daa ne ci moom ni ngi noonu gëléem jikko seytaane daa ne ci moom moo tax mu wax ci beneen xadis ne xanaa gisoo ne gëléem bu meree bët yi day xaw te day xaw te du fàtte bu mu la meree fii ba keroog adduna di tukki su la jekkoo da da nga fay maanaam te beneen bi ci des mooy mën ngay julli muy cëppi cëppi ah daal lay yàqal sa julli ak yu mel noonu ci kaw loolu kon ci la ñuy xamee ne loolu moom moo taxoon ñu tere ko amma xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom daganal nañ ñuy jullee ci bërëbu gëléem waaye nag dañ ko ci biir bu tar am na sax ci Hanaabila ñoo xam ne dañ ko yóbbu ci xaram maanaam ngir tere gi nga xam ne moom la ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere waaye nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa Hanafiyye Maaliki ak Shaafi'i rahmatullahi alayhim ñoom julli ci maanaam géttu gëléem dagan na maanaam bu ñu xoolee kon daanaka ñëpp dañ ko daganal waaye dañoo jàpp ne dañ ko sib te kon bu boobaa li nga xamante ne moom mooy xikma bi tax imam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere ku julli ci gëléem maanaam ci jotaayu gëléem rek loolu bu dee xanaa bi rahmatullah ñoom tere gi ñenn ñi ci ñoom tere gi rek lañ bàyyi xel moo tax ñu xaraamal ko comme zahiriyya yi am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbooloo mu bari ci xanaabila yi te wax la bi gën a siiw ci waxu imam ahmad ibn hanbal mooy ne dagan nañu jullee fa waaye nag dañ koo sib te loolu mooy waxu mazahibul yeneen mazhab yi maanaam mooy ne dañoo sib ku fa jullee li tax nañ ñu tëj ko maanaam tere gi moom lay wax nii maanaam mooy le fait que jikkoy maanaam le fait que ngay nekk ak moom di dend ak moom loolu jikkoy seytaane gi moom moo tax beneen bi ci des nag moom mooy lii fait que yéen le fait que yenente bi ci bërëb bi nga xam ne fa la gëlëm ndax loolu euh, nga nga julli fi mu ne ak nga julli fi nga xam ne moom koo yeew benn ma maanaam moom Al-Bukhârî maanaam boobu tamit lay bàyyi xel maanaam nga julli fi mu ne taxaw mu taxaw nii nga julli ci kanam moom nga julli fi nga xam ne fa nga koy yeew la bu boobaa lii tax kon tere gi euh, maanaam mbir mi dëppoo na moos kon ak li nga xam ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko wuuteeg li nga xam ne moom la euh, ñenn ci surraaxe wala wala ëpp ci ñoom di wax euh, beneen bi ci def moom mooy ne imam al mooy ne kon tere googu nga xam ne moom lañ koy tere gëléem ñu ñu koy jullee mooy sib gi nga xamante ne moom la ñu mooy maanaam jikko ji mu yore te kon bu boobaa dañuy sib nit ki tamit di ànd ak képp koo xamante ne jikkoom dafa ñaaw rek comme gëléem gi ni maanaam meloy jikko yooyu mu yor moo tax waaye moom ci boppam du sobe tere diñ ko ko ñëpp d'accord nañ ci ne euh, du loolu maanaam euh, euh, waxoon nañ la ne la xanaa bi lay ak Maliki rahmatullah ñoom dañ jàpp ne du sobe maanaam dem àllam ak mbéewalam du ñu sobe te loolu gisoon nañ ko ci xadiis orani yi na yi ah mooy ñi mu joxoon meew ak euh, mbéewalu gëllëm yi ngir ñu faj faj faj faj biir bi metti euh, beneen bi ci def moom mooy euh, que ni bërëb borom am na ci borom koo xam ne rahmatullah ñu gis yeneen i xegma yu ci nekk maanaam xegma bu njëkk bi d'abord mooy bi gën a siiw mooy daanaka nit ëpp ci moom la ñuy wax mooy nag mooy ne jikkoy seytaane googu mu yor kon le fait nga dend ak moom amal na mu wàll la loolu moom moo tax bu nit lekkee gël yàpp gëléem yeneen bi sallallahu alayhi ne ko na jàpp ji waat maanaam ndax dañ ko laaj ndax daañu na natawadda'u min lahmil ghanam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne in shi'ta eh, am na ci benn riwaaya dañu ko laaj ma ne ko a natawadda'u min lahmil ibili yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne naan waaw loolu maanaam mooy comme li jumhur wax moom mooy fuqaha Hanafiyye Maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim mooy yàpp gëléem boo ko lekkee dangay dangay da ci lu ñu sopp amma na rahmatullah ñoom dañoo jàpp na yàpp gëléem boo ko jàpp boo ko lekkee da jàpp ji ci farata maanaam loolu day yàq jàpp dafa bokk ci li jàpp ni yàq jàpp fuqaha Maliki rahmatullah ñoom ñu ci li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy dañoo sopp lool lool lool nga jàpp di wax maanaam ngir riayatul xilaaf googu ngiru sàmmonte gu wuti gi ñeneen ñi ci def tamit sopp nañ ko mais bokkul degré par rapport Euh, fuqaha maliki rahmatullah alayhim beneen bi ci def euh, kon xikma boobu moom moo tax mooy rek gisoon nañ ko ci boo dëkkaale nekk ak ku ku doy waar maanaam ngeen dend da di yor da ngay daal di mën a yor jikkoom c'est comme ab rab ab rab mu ne ndax liñ ko bindee ci seytaane lañ ko bindee moo tax bul julli fi mu ne imagine nga ni kon nit ki ngay dendal ki ngay nekkal kooku da lay wàll tamit moo tax nit ku ne la man mu kenn manuma influencé waxul dëgg moom mooy xamul nan la influencé gaawe ak ni mu mën a mel loolu la xamul rek waaye ku ñu man ku ne la man kenn manuma influencé loolu kooku li mu xamul euh, moo tax itam bu boobaa da xool ni ngay àndal beneen bi ci def tamit moom mooy euh, beneen euh, mooy mooy mooy am nañu ne li tax mooy ne gëléem nit ki nit ñi dañuy faral ñiy faral di yor gëléem bërëb bi ñi biñ leen di yeewe seen gétt yi dañ fay faral di tuur ndox ak di fa dem àll ñoom ci seen bopp te ñii ak rab yi maanaam bu dee jur gi gàtt gi ña leen di faral di yor duñ ko faral di def waaye loolu maanaa boo xam ne dafa sori voilà kon ak lu ki xew kon dinañ gis ne en tout cas du du li mu du du du li ñuy bàyyi xel ndax maanaam ñi jàpp ne sobe la ak ñi jàpp ne du sobe ñoom yëpp daganal lañ nga mën faa jullee maanaam ñi jàpp ne mbéewul ba mu de maanaam mbéewulu gëléem ak dem àllam sobe la ak ñi ko jàppul maanaam Hanafi ak Shafi'i rahmatullah ñi ko mooy ñi ko jàpp ak Maliki ak Hanabila rahmatullah nga xam ne ñoom jàpp ñu ñoom yëpp daganal lañ ñu mën faa jullee ci kaw bu dee Shafi'i ak Hanafi rahmatullah ci kaw ñu teg ci kawam euh, sijaada ba nga xam ne doo am laa doo laal sobe bi beneen bi ci def moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala am na beneen maanaam bu mu dugalaane fii ci xadis bi mooy ne moo tax mu indi ko sax mu indi bii te ba te indiwul beneen mooy nga taxaw jàkkaarloo ak gël maanaam ngay jublu ci sobe ni ñu sibee ngay julli ci sobe noonu lañ sibee ngay julli jàkkaarloog ngay julli sobe wër la noonu lañ sibee jàkkaarloo ak sobe maanaam tey bu fekkente ne fii ak force moo fi nekk bu muy julli damaa war a dem place boo xam ne force newu fa loolu moom moom moom moo gën wala boog ay sobe dañoo nekk nii nii nii ma julli waaye loolu yëpp ci ci biir la am la yam yéggul ci xaraab yéegul ci luy yàq julli voilà dégg beneen bi ci def nag moom mooy li Seydina Abdullah ibn Umar wax radiyallahu anhu bi mu ne damaa gis yenente bi sallallahu alayhi def ko loolu mooy ne dañoo war di tegu tout le temps ko war a jàngee ci ñoom radiyallahu mooy yenente bi moo def lii sallallahu alayhi wasallam lii diine la te loolu mooy li li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam li yenente bi def looloy diine li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale loolu mooy diine loolu mooy yoon amma yeneen yi ci def nga xamante ne ay actes ñeneen ñoo ko wax lii mooy acte nangam lii mooy acte nangam nangam te rotul ci di ci alquran rotul ci hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci lu ñu mën a qiyaasee directement ci lu leer ci ay hadith ay ay yàlla yeeg hadith yeneen bi sallallahu maanaam dañ koy jàppee gis gisu borom xam-xam. loolu gis-gisu borom xam-xam la tudd voilà dégg nga euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro 507 imam Muslim dina ko hadith numéro 502 ñaari yoon imam Malik dina ko hadith numéro 430 imam Abu Dawud dina ko hadith numéro 692 euh, imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dina ko hadith numéro 4793 cinq mille huit cent quarante et un mille cent vingt-huit ak six mille deux cent soixante et un kon waa saabu ko dogo sitta imam Bukhari moom euh, Muslim ak moom Abu Dawud ñoom ñoo ko solo amma imam at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja ñoom solo ñu ko rahimallahu al-jami' mu ne euh,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 non boobu bu boobaa jarul jiqi ngir ne ñoom euh, seen voilà war ma boobu ñuy am ci ñoom moo tax boobu duñ leen jékki dañ leen di bàyyi noonu rek daal di euh, tabax li ñuy tabax ngir ne amatuñu lien direct ak ñoom et que surtout que day fekk yax yi dañ nañ loolu moom moo tax bu fekkente ne yax yaa nga fa bële parce que bàmmeelu il faut ñu bàyyi xel loolu bàmmeelu yéeféer yi yi ñuy jékki mooy yi nga xamante ne dañ faa def te yàggul mais sinon bu dee def sax comme fii nii fii tey boo fi tabax jàkka doo jékki dara lu tax parce que bu doon ne jàpp nañ ne am na ñu fi nekkoon tamit ñu raw bi fi roboon loolu def na ay junni at maanaam ci anam goo xamante ne maanaam seen yaakaaratuñ dara def ci kon bu boobaa dañuy ñëw rek tabax jàkka ji maanaam duñ jékki parce que su doon loolu su doon loolu loolu foo nar a tabax jàkk da ngay jékki ba mais comme que <laughs> mbir mi demee na ni moo tax moo tax bàmmeelu jullit mu ne fu koo noonu lu dul mu dem ay ay at yu dul jeex maanaam fekk na raaf na mais ay siècle siècle ci lay doog a mën a nekkee loolu nga xamante ne kenn jëfandikoo ko du ko kenn kiiwut boobu mu lool bu boobaa duñ abadan voilà duñ duñu waaye bu fekkente ne eh, bàmmeelu yéefir yi la bu boobaa foofu dañuy daal di mën moo tax bàmmeelu jullit ñi mu nekk naa def beneen moo tax beneen option mën naa ne mooy ñu dem ba nga xam ne raaf na ko dem na ba kii jëfandikoo lu yàgg ñu wëlbati ko defaat ko yeneen i bàmmeel loolu mën naa ne maanaam defaat ko yeneen i bàmmeel bu boobaa parce que da ngay gis ne foofu comme raaf na ba pare ci yàgg boobaa da ngay roobaat rek gasar rek roobaat ñu

plus le baraka. On met le pied droit. Voilà. Si l'on A plus le baraka, on met le pied gauche. Mhm. Mais après, ça dit si on va dans l'endroit B, mais que c'est pour aller, après aller dans l'endroit B, et par exemple la mosquée, dans ce cas met le pied droit. Euh, mais du coup, ça, est-ce qu'on peut l'extrapoler à, euh, par pas la mosquée, tu veux dire si on sort de chez soi pour aller euh, Euh, waaw bien sûr déedéet bërëb bépp bërëb rek bërëb yi moo tax bërëb yi dañ leen di classifier dañ leen di teg toftale leen bërëb bi ngay demee di sàkku xam-xam moo gën bërëb bi nga jóge bërëb bi ngay dem euh, te ay nit di fa def yu yu xaram moo gën kër gi nga dëkk te doo ko fa def maanaam sax la kër gi nga dëkk te doo ko fa def moo gën bërëb yooyu ak yeneen ak yeneen maanaam noonu ngay classifier mbir mi voilà léeg-léeg léeg mën na jafe mën na jafe nga nga xam ordre de priorité bi léeg-léeg mën na jafe mais maanaa bi loolu la wallahu ta'ala voilà c'est ça voilà même booy dugg ci oto ci train da ngay duggal ndeyjoor bi ba pare doo ko duggal càmmoñ bi booy war. oui si on parce que hein non xam nga dafa am euh, waruwaay bi loolu attey waruwaay la moo tax mais attey waruwaay bu ñu yéeg dañuy njëkk a yéegee ak ndeyjoor doo ko yéegee doo ko yéegal càmmoñ bi bu ñuy wàcc ñu wàccee càmmoñ bi. doog la monture c'est autre chose. voilà. Euh, après euh, en fait dans le hadith avec les Ansar et les Banu Najjar. donc Banu Najjar c'est des Ansar. Euh, et donc les Ansar quand eux ils étaient déjà à Médine quand le prophète est arrivé eux en fait qui est-ce qui les a convertis j'ai ñoom yaakaar na am na ay parties yu ñu gisoon ay xadis yenn yenn briques ay xadis yuy teg loolu maanaam ñoom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa demoon daraan wër foire yi foire yi daan am ci biir Makka ak yi ko wër waa ansaar yi dañ daan ñëw di jaay di jënd bi mu taseeg ñoom moom da wër rek di laaj kan moom mooy eh, nangu l'islam kan moom moo mën a dimbali ba l'islam bi dox kan moo bëgg a jaamu yàlla bi nga xam ne kenn la maanaam ak baat yu mel noonu ci la ko wax ansaari gisee ñu jóge woon Madina délégation bi jóge woon Madina ci lañu ñëwee gis ko daal di koy xàmmee ne yahuud yi kii la ñuy wax kii lañ ñuy wax parce que yowóor yi dañoo nekkoon à chaque fois di tëkku yéeféeru Madina yi naan leen yenent mujj jamono su ñëwee dañuy ànd ak moom xeex yéen dinañ leen duma foofu nag ñoom ñu njëkk gis yowóor ñu njëkk gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne parce que ñoom dañ doon wax caractère bii lay yor bii ak bii ak bii a wax yu bari ci ay caractère ci anam goo xam ne ñoom dañ ko mujjee xam ñoom waa waa waa Madina ñoom waa waa ñu dëkkoon foofu ñoom moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la leen dugalee ci la leen ci lañ ñëwee nekk ñu dee buñ leen ci jiitu de buñ leen ci yow di jiitu de ñu dem ci leen demee ne ko waxtaan ak moom ñu nekk ko ma mën ngeen maa dimbali ma yeggale sama mission foofu ci Madina ñu ne ko waaw mais xaaral bañ dem waxtaan ak mbooloo bi fële ba pare <coughs> xaar xaaral buñ demee ba waxtaan ak mbooloo bi ba pare après dinañ ñëw. di rendez-vous ñëw mën a waxtaan nag waxtaan yu leer ci lañ amee ñetti euh, point de rencontre yoo xamante ne ci lañ amoon ci lañ toog waxtaan ak ñoom bi ñu waxtaanee ñoom ñetti yoon yooyu après ci lañ doog a décider ni léegi gàddaay gi mën naa am sinon avant yónnee woon na fa man Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu euh, mu demoon fa dem euh, jàngal waa Madina jàngal leen l'islam jàngal leen alquran jàngal et cetera. moom it tuubal na ko ñu baree bare ñu baree baree bare la fa tuubal waaw waaw te moom ba mu fay dem 17 ans rek la am waaw liggéey bi ñuy tudd Madina daanaka moo ko def liggéeyam la radiyallahu anhu waaw wallahu ta'ala alam sur quoi waaw avec avec chameau voilà dañ <laughs> doon wax mabarik maanaam voilà xam nga buñ naan euh, mabarikul ibil moom mooy euh, góor waayu euh, gëléem yi voilà loolu lañ doon dañ ne am na xadis maanaam baat baatu mawadi' al-ibil wala mawdi' al-ibil ci yeneen riwaaya parce que nusxa fexe yi dafa am ñaari nusxa dafa am ñi nga xamante ne dañuy indi mawaa ñaari riwaaya dañuy indi euh, baabu salaati fi mawadi' al-ibil am na ne baabu salaati fi mawdi' al-ibil baatu mawdi' mawadi' mooy bërëb le lieu alors que xadis yi ñëw. ci di wax ci loolu indiwuñu baat boobu mais dañoo wuute ay baat am na min mabarikul ibil ma'aqinil ibil a'tanal ibil manaqil ibil yooyu moo tax imam al-Bukhari rahimahullah in utilisé wul benn ci baat yooyu mu utilise baat boo xam ne da leen di dajale ñoom ñëpp ci lañ waxaale mabarik te baraka ah, day tekki maanaam góor sax seen nekk fa sax fa moo tax borom subhaanahu wa ta'aala bu ñuy wax tabaaraka wa ta'aala ak tabaaraka ismu rabbika mooy ne dafa sax sa turu borom dafa sax ba bee day tekki tamit li nga xamante ne moom mooy yokk yiw wuy yokk woo xamante ne day dooleeku saa su ne moo tax barke ñaari mbir yooyu la boole mooy le fait que muy sax ba pare nekk yiw woo xam ne day yokk moo tax ñu naan ko barke baraka maanaam loolu c'était juste pour c'était des questions étymologiques c'était voilà ni plus ni moins ay ay problème ay questions étymologiques rek loolu voilà wallahu ta'ala euh, radiyallahu anhu ci bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee saxaaba yi radiyallahu anhu dañoo dañoo tasaaroo Euh, moom dañ ko xam nga léegi dañuy jël léeg-léeg ñenn ñi ñu kii ñu yebal ko fii kii ñëw ci jamonoy xulafaa yi ñoom dañ leen di jël ñeneen dañ leen jël yóbbu leen benn ñeen ñeneen jël yóbbu leen benn bërëb mais date exacte bi mu xaw ma ko par contre jàpp ma mais ba date yi nga xamante ne mais xam naa ni fii bi mu fay dem c'est parce que ñoom dañ leen doon yebal noonu la daan deme sahaaba yi radiyallahu anhum ñenn ñi dañ leen di yebal ñenn ñi dem ñoo demal seen bopp parce que dañoo demoon pour tasaare diini ji ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum yeneen ci sahaaba bi fi jógee tooguñu ñoom ñëpp Madina nañ nekkee woon noonu daane nañ toogte déedéet dañoo tasaaroo ci adduna bi ngir mën a tasaare ji l'islam bi ñenn ñi tamit dañ leen daan jël yabal leen ngir ñu nekk ay gouverneur wala ñu nekk yor yenn rôle yi loolu moom moo leen yóbbu ci yeneen dëkk yi moo tax ngay dégg diw sàngam waa diw la mi waa diw ñu préciser que kii parce que dafa yoroon kilifteef foofa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 wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin